أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu gën jaa rafeti nuyoon fas yéene ak yéen ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa yi bi xoxul imaan moo koy ànd ak yéen ci jir weeru koor gi ñu fas yéene ànd ak tey sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguirane niñ leen ko waxe woon mu fas yéene dikke ñu tey jii mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb te lépp ñu rafetal ko rawatina nag mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon bala ñu koy jox kàddu gi rekk dañuy tënk lu gàtt ci ay yëngutoom ak ay jaar-jaaram ni ñu ko baaxoo def ak doomi soxna yépp rek moom tamit fi ñu baaxoo jaarandoo di soxna yi foofu lañu ko jaaral rek jàngal ko alquranul karim jàngal ko xam-xam teg ko ci yoonu tërbiya ba li mu war a xam lépp ak ni mu war a mel népp mu mel ni kon moom mu ngi jàngi alquranul karim ci Touba ci kër sëriñ Mbay Longoor ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi ci la dugg ci institut bi nga xam ne moo nekk Daaru Xudóos di école Serigne Cheikh boobu noonu mu jàng fa aslëf ginnaaw gi tamit la fa jóge dem njaareem ci institut bu Serigne Cheikh Mbacke bi nekk foofu foofee tamit jaar na jaar tamit ci boroom xam-xam yu baree bari yoo xamante ne jaar na ci seeni loxo xam lu fa li nga xamante ne moom la war a xam lu ci wàllu diine ginaaw bi mu jeexalee ci ab jàngam ci dañ ko jël mu nekk ab jàngalekat ci institut boobu nga xamante ne moo nekk Daaru Xudoos nga xamante ne waxtu wi ñuy wax yéen foofu la nekk difa jàngale ba tey tamit ci biir yëngutu yi daayira bi nga xam ne moo lëkkale waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha wala ñi ëpp ci waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha muy daayira wilaaye moom mii seen kuréel bi nekk Touba moom moo nekk secretaire général bi kon kooku mooy ki nga xam ne moom lañ dalal fii jataay bi tey mu fas yéenee mu fas yéene noo dikkee nag mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb ak bërki démb ak li nga xamante ne moom lañ fi def rawatina nag mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul nga xam ne la leen war seen diggante ak seen borom dañu ko def ba mat sëkk li leen war seen diggante ak seen i mbokk ñu def ko ba mat sëkk li leen war tamit ak seen diggante ak murit gi nga xam ne moom la ñuy dund ñu def ko la ko loolu nag ñii nga xamante ne ñoo ñëw seen ginnaaw yan bind lañ war jële ci la ci ci ci ci jëf yooyu nga xamante ne moom la fi suñu mag ñi jëfoon kon loolu tey mooy li nga xam ne moom lañu sëñ bi ba bëgg baaxe ci waxtaan wii kon mu nekk ay bind yoo xamante ne kenn ku nekk ci ñun war na koo teewlu ngir mën cee jële loo xamante ne bu ci jëfee bu fi jógee dana ko mën a jëfandikoo mu amal ko njëriñ fii amal ko njëriñ feen jëm yàlla ñu ko yàlla defal yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko xam naa ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba insha allah fas yéene nañoo dalal alxaaji Fallou Seck al mufattish Fallou Seck mooy inspecteur fallu Seck mu fas yéene waxtaane daaray alquran yi ak jafeñ jafe yi nga xamante ne moom lañu am ak naka la ñu def ba mën a mucc jafe-jafe yooyu incha allah kon suba incha allah kooku la ñu fas yéene dara kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan xam naa ñu fàttali mbooloo mi rek ne su fekkente ne waxtu yi may nañu ko ndax démb amoon nañu yéene tontu ci laaji fiq yi waaye nag waxtu yi moo ñu xawoon a jat ba tax ñu woon cee tontu tey jii nag bu fekkente ne waxtu bi may ko incha allah. ñi nga xamante ne ñoo méngoo tontu laaj bu ñu tewee jataay bi rek incha allah danañ bàyyi ñu too tontu laaj yi nga xamante ne moo fi jotoon a rot teewal ji ci wàllu kon ñu jox kàddu gi sëriñ Ahmad Ndiaye Mbène asalaamaaleykum wa rahmatullah min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi sawi ridwaani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokki jullit yépp gën ngaa rafeti nuyoo kenn ku ne am nuyoo akub ziyaar bu méngoo ak wàccuwaayam di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi kilifa ak yoon wi asayidil muxtaar sëriñ Cheikh Matilay ak mboolem njabootu Cheikhul Xadim gépp di nuyu bu baax kilifa barab bii sëriñ Cheikh Khady muy jëw li ñu boroom Darou Moukhty ak mboolem njaboot gi mu njaboote ñëpp ñaan boroom dool li leen a jàppale dolli leen a dëgëral ba li fi mag ñi bàyyi woon ñu yóbbu ko fu kawe njot li nuyu bu baax a baax mu asasa Al Wafa di jaarale nuyoo bi ci sëriñ Ahmadou Mbacké di leen sant bu baax a baax ci teewaay bi di leen sant bu baax a baax itam ci boole gi ngeen boole ci biir liggéey bi di ñaan suñu boroom li leen a taxawu li leen a sutural dolli leen a dëgëral ba li ngeen bay ci toolu lislaam bi suñu boroom def ci lu kawe njot di sant bu baax a baax itam cant goo xamante ne nii am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem ndax wolof yi dañuy wax ni baara njinne bu goree ku ko ne ab a ngi dalaa war a gërëm dalaa war a sant ndax moom ci yan lay dund taalibeeb sëñ tubaa itam ku ko ni juntukaay a ngi nii tool a ngi buñ mën a liggéey la sëñ tubaa amul sag pay kon woote bii ñu wuy si ñu leen ciy sant di leen ci gërëm bu baax a baax ndax lëggéeyal sëñ Tuubaa ci toolu xam-xam lëggéeyal sëñ Tuubaa ci njaboot gi ndax bu ñu fexee ba njaboot gi xam li ñu war a xam lëggéey bi sëriñ bi dana gën a yaatu dana gën a jàppandi ci njaboot gi tey nag tomb bi nga xamante ne ni moom lañ bëgg teg ci sunu kanam laayante ci biir jéem koo faram-fàcce ndax yàlla mu doon njariñ bu mën a jeexital ci sunu dund mooy waxtaane mag ñi ndax damay wax ni mag ñi dañ leen a jege waaye dañ leen a sori jege nañ leen ndax noonu jaboote seen deret lañ yor sori nañ leen ndax fréquenté wuñ leen ba xam li ñuy dund loolu mooy soriyante bi indi jafe-jafe suñu diggante ak mag ñi ndax mag ñi juyoowuñu benn yoon ak sunna mosuñoo teg teggi seen tànk ci sariya ñooñu nag xañtu seenub dund jaadu na jekk na ngir mu doon exemple walla mu doon modèle doon référence ci ndaw ñi ndax fàttali moom bu ñu ko waxee mag ñee ci fàttali ko waaye gone yi dañ ciy jànge mag ñooñu nag doon boroomi taxawaay yu am solo seeni dund di màndargaal ay bind yoo xamante ne nii boo ko doon seet ci téere yi doo ko doo ko gis ndax bind la yoo xamante ni ni téere du ko bind waaye mag ñi dañ koo dund muy dundin woo xamante ni nii ni alxuraan bëgg nit mel ni nga xam ni moo taxoon sallallahu alayhi wa wàcc mag ña noonu lañu mel mag ñi ñoonu xamal ne moom mboolem jikko yi alxuraan di jàngale nit mag naa mel noonu te yooyu yëpp mu ngi ci magi Seexul Xaddim yi jamonoonte ak moom wala ci mag yi lislaam yi nga xamante ne ni ñoo dëkke woon ci réew mi loolu nag da ci am lu am solo loo xamante ne ni taarix daf koy bàyyi xel seexul xaddim nafaana lahu bi barakaatihi dafa am benn bis mu wax sëñ Mbàkke Juuf ni ko Mbàkke Juuf mu ni ko Mbàkke mu ni ko sahabatu rasul sallallahu alayhi wa nañu mel du seen ngóora yàlla ma bind muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam def ko muy muhammadu rasulillahi moo melal sahaaba ya noona ngir ñu mën a ànd ak moom sëñ Mbàkke Juuf ni ko ah man de xawma loo jublu ci wax ji waaye ëllëg yomal am daal lépp lu baax kilifa di maye moom kenn du nu ci ëppale sëñ bi ni ko dégg nga fi ma waxe yow mag ñoo ñi nga xam nag ñoo wan sëñ bi melokaan wu tax sëñ bi doyloo leen ba dénk leen ay yëfam ku bëgg a jariñu ci sëñ bi faw nga gëstu seenu dundin ndax damay wax ni président de la république moo tax soldaar am waaye maaj nag président de la république du ko jàngale soldat ba jiitu ca quartier ga moo koy jàngal moroom ya ak taalibe bu ñu ko bëggee jàng faaw ñu gëstu ji dundu mag ñi te mooy li am solo ndax noonu ak taalibe moo nu booleeg sëriñ bi loolu yi nga xamante ni moo nu booleeg sëriñ bi nag daan koo war a xam bu baax a baax te xamin wi ñu koy xam mooy ñi nu jiitu ci quartier gi doon ci dox te jamonoonte ak sëriñ bi doxin woowu yi ñu doon dox doxin woowu rek moo di talib lu doon lu ñuy moderniser doonut loo xamante ni kaneen da amul amu gisin doonut itam la neen loo xamante ni nii faneen lañ koy jëggaani lu weesu ni mag ñi doon dunde sëriñ bi nag dafay wax ni ak taalibe moom waxi kese la mu ne su ngeen ko waxee dégg naa ko su ngeen ko jëfee jàpp naa ko jëf ji lislaam lay doon ju set wecc kon benn baat la boo xamante ni nii dafa bari ay tur te mooy li mënta ñàkk ci dunduk doomu aadama nga xam ne su ko xasee am lépp lu manqué mënees na ko li waaye soo ko xasee manqué li nga am lépp amatul njariñ loolu seexul xaddim waxoon na ko soxna may kabiir bi mu jàngee alxuraan ba wàcc jàng xam-xam daf ko ni kaay dem ci Fatija boo demee nga jàng fi ak taalib bi mu dikkee soxna Fatija téyew waaye sëñ bi wax ko ni ko may moona mu ni ko mbàkki mu ni ko ëllëg yomal xiyaam lépp lu waay manqué manees na la ko mottali ba mu des ak taalib ak taalib fii lañ koy wuti loolu mooy xamal ne ak taalibe doonut lu mën a ñàkk bi ci des sëñ Mortala Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall nee na damaa toog ci njaareem wéeru ci néegum ñax di jàng jaalibatul maraaxib nee na ndekk sëñ Tuubaa ci biir néeg nee sëñ bi fëgg permi ni ana kooku ma ni ko mana mais sëñ bi ni ma mana day dolli léer yow a kan mais ma ni ko mana Mortala wax ma ne ma sa borom nee na nga wax loo bëgg mu defal la ko sëñ Mor Talla nee na bi samam xel di rabat ba xam lu ma war a wax sëñ bi nee na sëñ bi mel ni ku may dee ni ma nekku ak taalibe kon mooy li nga xamante ne nii mën nu ko ñàkk nu bëgg a jiital nag benn tomb muy taxawaay bi nga xamante ni mag ñi amoon nañ ko ci bokk gi ndax loolu itam day doon lu am solo loo xamante ne nii nun ñi koy dégg dana bàyyi xel bu baax a baax ci ni réewum senegal mii ay bokk rekk ñoo ko dëkke jàmbur néewu fi bokk yi ko dëkkee itam diine moo leen boole loolu dana tax nu amaat beneen lecture ci bokk gi ndax nii muy doxe léegi la war a doxe wala dana war a soppiwaat doxin wi delloo ko fa ko mag ñi yeewoon ndax mag ñi bi ñu bëggee yar seenu njaboot foofa lañ tàmbalee muy fexe ba peeg barab yi nga xamante ne nii moom la ñuy jëlee ndax boo bëggee gàncax gu rafet da ngay am jiw wu baax dem ci suuf su baax mooy tax nga mën am gàncax gu rafet moo tax Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikhul Khadim daan wax ni portaatum soxna poñox doom portaatum soxna poñox doom seex abdul ahad nu seexul xadim itam daan wax ni ñaar ñu séq lenn te lu ci sikk ñu jiñ ko ka ca des kañ koy jiñ war naa góor góorlu doom lu ci sikk ñu ne liggéeyub ndey ja am itam ci boroom xam-xam yi koo xam ni dañ ne dafa indi doomam bëgg ku ko yaral ñenn ñi wax nañ ni yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ñenn ñi ab aalim la kooku ni ko kii yar ko weesu na mu ni ko waaw kii toll ci dal jàng nga ni yar ko weesu na mu ni ko waaw yar ko weesu na ne mu dem amaat doom doom jë mu indi ko mu ni ko ba tey kii yar ko weesu na mu ni ko nag bu ma jaaxal kii ma indi woon mu toll ci dal jàng nga ni yar ko kii bis bi mu feree dellusiwut nga ni yar ko weesu na mu ni ko waaw bi nga bëggee ma yaral la ko danga ma ko waroon a wax ma tànnal la ndey ji kon mel na ni mag ñi foofu yi lañu tàmbalee woon seenu taxawaay ba tax résultat yi ñu am ñu am ko muy joxoñ bi leen sallallahu alayhi wa sallam joxoñoon ci bu ñuy samp kër joxoñ booba rek ca lañ jawali woon ndax xaddis ba la mu mooy manees naa takk soxna ngir ab taar te muy lu jamono teg bët fi mu toll nii seet bu fi wàcc ci kër gi gone yépp li ñuy wax mooy nu seet bi mel ndax rafet na loola baax na waaye taxut mu doon la gën beneen bi ci des des na takk soxna ngir alal mooy daa bokk ci famille bu am alal nga bëgg ñu dimbali la tax nga dugg ci beneen bi ci des doon na takk soxna ngir mu bokk ci famille bu rëy ni ko senegal yi waxe mooy ci yax bu rëy la bokk donte kenn la ab yaxam tuutut ndax ñun ñëpp ci aadama lañ bàyyi ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lim digle mooy na ngeen jëli borom diine boroom jiib ko ju rafet su ngeen ko defut dóor ngeen seen loxo ci ëtt mag ñi nag barabi diine yooyu yii ci lañ jawale woon ngir samp ci seenu càmbala ba tax na suñuy waxtaan ci réew mi ci mag ñi mënoo ñàkk tudd maaram maaram mbàkke mënoo koo ñàkk tudd ak dundam dafa jeexital ci réew mi ba léegi li ëpp solo ci réew mi ci lu ñuy waxtaane ci diine daraam du ko génn te li gën a jafe la def muy juri doom ñépp baax loolu suñu borom dimbali na ko ci waaye lan moo ko may lan mooy cosaan mooy ca ëtti diine ya la dellu fa la jële naka noonu bu ñu demee ci kër kër ma busa awa mbaay nga xam ni moom meññi waa mbusoo bi ñooñu itam juri doom ñépp mel nañu war a mel loola ab taxawaay la bu mat a bàyyi xel maaram ak ma busa awa nag bokkuñu ci dara diine leen boole diine moo tax ñu dem ba seenu njaxas seenu njaboot jaxasoo buñ ne mbàkke ni mbusoo bi waaye ci cosaan la jegewuñ ci bokkuk deret naka noonu itam buñ demee ci kër saa xewar Fatma mu doon ceddoo waaye bu am ngor am diine ndax daa tuub dugg ci diine te yonente bi sallallahu alayhi wa la wax mooy xayrukum fil jaahiliya xayrukum fil islam ki leen gënoon démb ci jaahiliya nga xam ne moo leen gën jikko bu ngeen àndee ñëw ci lislaam moo lay gën ndax bokkoon na ci seeni jikko ca ceddo mooy du ñu war du ñu fen du jëw du ñu nangu ku néewal doole nit ci seen kanam loolu nag buñ ca bollee bàyyi yàlla xel dañu daldi am jikko yu tedd naka noonu itam buñ demee ci àll ba muy ndaam di ëttub diine di ëttub alxuraan bokkoon ci université yi gën a mag ci biir réew mi ci jàngale lislaam moom itam di boroom taxawaay bu mat sëkk naka noonu itam maxtar ndumbe sëñ Tuubaa wax ci jësaw sàkkurul atuuf ni mooy sangub képp ku mu jamonoonteel ci suufu kajoor jamono yi mu fi nekk maxtar ndumbe moom yi am na ñu mu bokkal ndey ak baay muy madu ndumbe ak mareema muy ëtti diine yoo xamante ne nii li tax diine senegaal mel nii ñoom ñoo ñii ñoo ko liggéey bokk ci itam xaadi Omar Ajara Darame moom itam di doomi soxna di boroom taxawaay bu mat sëkk ci lislaam ji naka noonu itam maane bun na ak Batoor ñoo ñëpp borom bi taxawaay lañ woon ci réew mi yoo xamante ne nii ñàkk gi tubaab bi ñàkk am soxla ci diine moo tax seeni histoire lu ci bari bindeesu ko moo tax itam lu bari deesu leen bàyyi xel waaye ci jeexital gi seen njaboot di jeexital ci ngay xamee ni lañ newoon démb loola rek mooy li am solo ndax ay mag lañ woon yu ne ci réew mi yoo xamante ne ni diine ak ngor ci lañ ne woon loolu nag bind yañ cay jànge mooy ñaar yooyu ñu yoroon mooy li am solo ci dundu doomu aadama boroom dëkk bii di Cheikh Ibrahima daf daan wax ni ñaar rekk lay ñaan suñu borom du ñett muy am ngor am diine te nee na suñ demee ba suñ borom mënumaa may ñaari yi benn rek la ma ci mën a jox na ma jox ngor gi te bàyyi diine ji kon nga gis mag ñi fi ñu tegoon ngor ndax diine bu rafetee rek ngor a tax ndax bari na lu la diine may fi ñu doon te ngor seexlu moo tax diine ngor daf koy sàmm daf koy rafetal bu baax a baax a baax daan wax ni itam ne danaa gudd fan danaa am barke lu tax mooy dañu lépp lu ni baax na ma def lu ni bon na ma bàyyi moo taxoon mu ni dana gudd fan dana am barke nu xoolee ci taxawaay yooyu mag ñi taxawoon nga xam ni diine moo leen boole waaye du ci biir càll la goo mën a lëkkale waaye dem nañ ba seenu njaboot doon benn dànk boo xamante ni ni dara mënatu leen a tàggale ci bokkuk deret ci kenn ku ci ne xeemeem moroomam ak nawloo ko nawloo ci doxin bi muy dox jëm ci suñu borom ak sàmm gi muy sàmm ngorom ak sàmm gi muy sàmm diineem ndax ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw sa diggante ak doomu aadama yi loolu rek mooy ngor te ngor li muy rëy rëy ci biir fàttaliku lay fanaan ku dul fàttaliku rek amoo ngor te fàttaliku nag la ca gën a neex mooy fàttaliku sa digg sa borom lu tax yàlla bind kon mel na ni mag ñi li taxoon seen ngor dëgër mooy feef foofu lañ ko yeewal seen diggante ak seen borom seen diggante ak seen bokk yi nga xamante ni nii ñoom lañ dëkkal suñu gisee ci njariñ li nga xamante ne nii tomb bi dana ko am ci bokk gi ni ko mag ñi yeewee mooy sëñ Mor Jaara daa waxoon lu am solo dañu woon billaahi suñ daara ji gis naa ci ab raax boo xam ne suñ jiw wi moo ko nar a raax bu ëllëgee nooy xala jël buuse karaama jeex teraa nga jóg ci suuf si mu ni suñ daara ji gis naa ci loo xamante ne ni dana ko raxi bu ëllëgee mu ni daara ji gis naa ci ab rax boo xam suñ jiw wi ndax askan wu sel wu tedd la woo xamante ne ni dañoo càmbaroon seen bopp ba tànn ko teg ko fee waaye mu ni bu ëllëgee buuse dana ci juddoo lan moo indi buuse ba jëli foo wër te jëlee loolu moo koy indi mu yeneen jikko yoo xamante ne nii méngoowul ak jikko yi ñi nga xamante ne nii ñoo sañc askan wi nga dugal leen ci biir ñu indil la ci lu bees te loolu dafa bari lu mu am ndax léeg nga gis ñoo xamante ne nii wóor nañ la askan wañ bokk taaru waajur wu jigéen waa leen ca boole waaye du diine du cosaan lu sell taar ba rekk moo ko ci dugal loola nag mën naa indi yàqu-yàqu yu bari suñu gisee ci mag ñi ni ñu fonke woon bokk gi nañ ko yeewee dañu xool suñu bokkit yan yi nga xam ne ñu bari dañuy defe ni ay jàmbur lañ rek yoo xam ne dañoo séq réew mi waaye bokkuñu dara nga xool mag ñi ni ñu ni ñu ràbbe bokk gi foofu ni ñu ko peegee ndax Cerno Farimata mi nga xam ne maaram moo ko jóg moo jur soxna suñuy wax mati Mbàkke ñu naa ko mati joosi mati joosi moo jur usmaan si moo jur Ahmed si moo jur maam Basim usmaan moo jur Alaaji Malik kon Alaaji Malik sëtub maaram te maaram moo jur Balla Aysa mi nga xam ne mooy caatum moo dem caatam mu jur sëñ Mor Anta mu jur Seexul Xaddim kon da gis ni loola càllal gu gàtt la goo xamante ne ni ci biir taxawaay mag ñi ak seenu farlu ci lay feeñe naka noonu itam da nga gisaat Thierno Farimata moom yi am soxna joom ju ñuy wax xari Mbàkke xari Mbàkke dem aafe jur fa ku ñuy wax ngañ xari ñang ngañ xari ñang mooy waajuru soxna safeetu aram ngonk mi nga xam ne moo jur sëñ Abdou Aziz Sy Malick ak sëñ Mansour ak sëñ Habib ak ñu jigéen ñañu bokkal kon nga gis ñooñu kon sëti maaram lañ te li ci am solo rek mooy pàggu téef gi nga xamante ni mag ñi ñu ngi ko doon fàggu ngir teg seenu njaboot ci canevas boo xamante ni bu ëllëgee danañ amal njariñ diine ndax dereti diine mooy daw ci seen yaram naka noonu itam danga gis ni am na ñaar ñu ma fi tuddoon léegi muy maane ak bonna ñoo bokk ndey ak baay maane moo jur Aïcha Aïcha moo jur maam Balla maam Balla moo jur sëñ Mor Anta mu jur Seexul Xaddim bonna moo jur Tafsir Demba bonna mu jur sëñ Ousmane si mu jur Alaaji Malik am nañ daneen ku ñuy wax batóor mu jur ngóor saane daana ñëw njaarim di fa fekk sew xaddim di jóge jolof mu daan ñëw ci biir kër gi lay wasifa fi ko sëñ bi dalal ca biir néeg ba fa lay wasifa waaye ngis ni mag ñi loolu dérangé wu ñoroon rek mooy lislaam ñu gis foofu yi itam ba tey saaxewar faat moom mu ñu tuddoon fa tuub ci Matar Ndumbe doonoon borom jikko ju rafet ndax ceddo la woon waaye jikkoom rafet na tax taali diine yépp xemeem ko may ko seen soxna may ko seeni doom saa xew Fatma jël na doomi Ali Sane ba jël na doomi Xaadi Amar Darame muy Xaadi ñaan muy Aminta ñaan kan soxna ñaan kan yi jële kër Ali Sane ba yàlla xujj kumba yàlla moom yi ñaari doom la ci am muy ahmadu yàlla ak aminta yàlla aminta yàlla moo jur soxna xari maam soxna xari maam moo jur cheikh mouhamadul moustapha ak cheikh mouhamadul lamin baara ba tey aminta moom yi moo jur ndaak ndaak moo jur masamba gàddu ndaak masamba gàddu ndaak moo jur sëñ moor jàndam muy waajuru soxna loo jóob mu jur sëñ mbàkki soxna loo ak cheikh abdul fatah ba tey Masamba gàddu ndaak moom moo jur ma Masamba mi nga xam ne mooy maam yi soxna moo jur soxna Sooda mi jur sëñ Ahmadou Mokhtar mi xalifu Daaru Xuddoos Marema moo jur sëñ Matar Marema muy sëñ Madiba Silla waa ñaxal ñooñu Penda Buya moo jur Binta Jaxate ak Marema Binta Jaxate moo jur soxna Mbàkke Jaxate muy waajur sëñ Adi Touré mii ci fas nga gis ni kon bokk gu mag ñi ràbb la Samba Aminta mu jur Penda Buya Penda Buya moo jur sëñ Amar Fall Mbàkke ak sëñ Omar Mbàkke Galangal ñooñu Njaga Isa leen jur waaye Njaga Isa moom mii leen jur moo jur soxna Fati Isa Fati Isa mooy waajur maam Cerno Birahim ak soxna Aminta Mbàkke ak Bintu Mbàkke Fatimatu bint loolu di ràbb bu am solo Njaga Isa moom tam moo jur Mayib Balla Mayib Balla moo jur Awa Balla Kumba Ñuul mu jur sëñ Moodu Awa Balla ak Cheikh Awa Balla ak soxna Faati Mbàkke ak suñ ndakk ñan naka noonu itam njaga isa moomu moo jur Modou soxna Fall muy waajur soxna Faati Modou Maam mi jur Cheikh Mouhamadul Bachir da nga gis ni kon bokk gu yaatu la ndax Aminta Mbàkke mii bokk ak maam Cerno Birahim maanaam taxawaay bi nga xam ne mag ñi doon nañ ko taxaw ci ci ci rab bu bokk gi taxawaay bi ci borom daru am ci centre bokk Cheikhul Khadim gi nga xam ne bari na foo seen ab taal génneel ba kawe te loxoy borom daru jógu ci maanaam loolu li ma ci bëgg a wane rek mooy nit ku ne war nga mën a dimbali sa bokk ci wet ga nga leen tanee ci mën leen faa dimbali ndax bari na ñu yewoo ci biir kër Seexul Xadim doon fay doom wala doon fay sët te la fa dugal seeni waajur ci ñu borom dara la jóg moo ko dox moo ko wax ndax nañ bàyyi xel bu baax ci ni sëñ Tuubaa doonut woon ku neex a waxal doonut woon it koo xam ne nit ñi danañ ko sànjaaf doonut woon itam koo xam nit ñi yëpp nañ ko ba di dugg ci ay domaine lu bari te daana wax ni Cerno Birahim lu mu def suñu borom du ko dindi loolu itam mayoon na ko possibilité ci taxaw sëñ Tuubaa taxawin woo xamante ni nii ginnaaw sëriñ bi dara dana fi des loo xamante ni nii danañ ko xoole sëñ bi nde ku xool sëriñ bi ci doxin bi mu doon dox danga xam ni dox doxi su al-Qarani la doon doxee mooy sufiyanke boo xamante ni nii mbiri taxawal kër ak yooyu doonu doon yitteem te loolu su continué woon nëga ni dañuy jàng Sëriñ Tuubaa ci histoire rek mooy jaar na fi 1853 ba 1927 histoire rek lañ koy jàng ndax Aminta Mbàkke bi nga xam ne moo maam Cerno Birahim ñoo bokk baay moom lañ jox sëñ Daam Abdourahmane Lo mu am fa amintaloo ñu jox ko sëñ Mourou Moussa mu am ca soxna Mariamu ak sëñ Mbàkke Madina teg ca ay Lo ñu jox ko sëñ Fàllu mu taawloo ci soxna Mbenn Fàllu muy taawut sëñ Fàllu teg ca Mariama ñu jox ko sëñ Mouhamadul Bachir mu am ci soxna Daba ak soxna Asu soxna Asu ñu jox ko sëñ Abdul Asis Baara mu am ci sëñ Moussa Abdul Asis kon gis ni taxawaay bu am solo la mag ngi doon taxawoon foofu Faatumata bintu ma ca bokk topp nga xam ne mook maam Thierno ñoo bokk ndey ba jox ko sëñ Mandumbe mu am sëñ Modou Xabbaan kon dangay wax ni kon borom daru sentre na yoon wi maanaam aw bind la ci ñu ñu war a xool doxalin bi mu doon dox ci lu yaatal kër sëñ Tuubaa waaye li koy yaatal na doon cëslaay lu dëgër loo xamante ni nii diine lay doon ndax sëñ Tuubaa ku koy jàppale ci diine nga koy jàppale nga xool moom taxawaay yooyu mu taxaw ci foofu nga gis ni kon loolu taxawaay la bu am solo boo xamante ni nii mag ñi doon nañ ko bàyyi xel waaye bu ñu xoolee ci yeneen ëtt yi ci des nga xam ne ñoo ngi leen doon tudd léegi tudd ci xëtub xaadi Omar Ajara man nga caa gis moom moo jur mañaan kànni mañaan kànni moo jur Omar jooja Omar jooja moo jur Omar Ayib Omar Ayib Ibra Jaay la ka moom la jur Ibra Jaay la moo jur moo jur Omar Ayib mu jur xari ak xari gumba ak madun xari madun léegi ci amoon importance bi rek mooy xari gumba sëñ Basiiru lañ ko jox mu am ci sëñ Moustapha Basiiru ak sëñ Muntaxa ñooñu bi diine joo fekk mën nga leen caa cëppeel danañ ko mate sëkk ba tey Ibra Jaay la ko moom moo jur bal baleñaan ñaan muy sëñ daam bale loo ca kër sëñ sàmba teg ci ab sa ñaan mu jur aminteñaan mu jur soxna loo jóg muy waajur sëñ Mbàkke Soxna Lo ak sëñ Abdou Fata nga gis ni kon tomb yu am solo la yoo xamante ne ni mag ñi doon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax bu ñëwee ci Matar Ndumbe moom ñu doon wax xuus naa lu bari ci biir njabootam ndax buñ demee ci saw sàkkoorul atuuf sëñ Tuubaa daa wax ni Matar Ndumbe mooy sangu képp ku mu jamonoonteel ci suufus Kajoor sëñ Mor Anta Sali lu tax ñu yóbbu ko déqale mooy Masamba faa xujja la doon dabu ji ndax sëriñam moo ko may wérd barkeb kokki moom lañ doon dabu ji ndax booba sëñ bi wóoteegut leer gi feeñagut lu bari xamaguñ ko waaye ñu bari dañ doon wax rek naan suufus kajoor daa màndi ak dereti dereti wàlliyu moo taxoon sëñ Mor Anta Sali siyaaxlu suufus bak kajoor ne nañ ko yóbbu déqale bu dee loolu rek déqale gën a màndi ndax fa la Lat Joor doon campé Mbàkke Kajoor da doon ab sànc boo xam ne dañ doon ragal ni dana gent ndax ñetti at la fa sëñ bi def wàcc ab liggéey moo tax ñu yóbbu ko déq la Matar Ndumbe moomu danañ gis ci biir ak njabootam Masamba Fa Xujja mu jur ma sàmba xari jaxate mu jur xari jaxate Jóob xari jaxate Jóob mu jur sëñ Mérina Sylla sëriñ Mérina Sylla moom yi danañ gis ni moo jur soxna Mareema Balla soxna Mareema Balla kenn la ci njaboot gi boroom daaru dëkkoole woon ndax danañ gis sëñ Mouhamadul Habib danañ ci gis itam sëriñ Abdul Xuddus danañ gis sëriñ Mahmoudan danañ gis soxna Aïssa danañ gis soxna Aminta Mbàkke maanaam loolu rek liñ ci bëgg a wane rek mooy mag ñi xamoon nañ bu baax a baax fi nga xamante ne nii moom la ñuy teg seen tànk ngir mën a saytu seenu njaboot ba bu ëllëgee mu doon njaboot gu am solo njaboot gu mucc ayib goo xamante ne nii danañ taxawu diine bu baax a baax nga xam ne loolu Cheikh Mouhamadul Mourtada doon wax dalu leen Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Cheikhul Khadim daa wax ni li yées ci góor mooy takk soxna ba pare walbatiku doonub géwalam mooy takk soxna soo xamante ni yow rek yaa ko xam mooy say bokk moom koo dem yaa leen di parasanté kii mooy kan yaay wax fa mu dëkk ak ay bokkam ak yooyu yëpp yow yaa koy parasanté nee na loolu mooy yées ci yoon ñoom nag dañoo seet ci seen biiru bokk ñu nasin ko nasin woo xamante ni nii lépp lu ñu soxla mën naa génn ci biir taxawaay boobu yi nga xamante ne ni moom la bokk ndax deret dafay lu am solo loo xamante ni mag ñi mosuñu koo caaxaane moo taxoon ñu doon ko bàyyi xel bu baax a baax dangay gis ni itam ni sëñ Mirina moom ba tey mooy waajur soxna Maar mi nga xamante ni moo jur sëriñ Xaadim moom Cheikh Mouhamadul Moustapha danañ ci gis itam ni mooy waajuru soxna Astou Sassou mi juru mi waajuru sëñ Koso Gànnaar ak sëñ Xaadim Mbàkke docteur loolu lépp buñ ko doon topp duñ fi jóge waaye dañ doon wane rek ci ay bind yoo xamante ne nii mag ñi topp bi woon nañ ko ci nga xam ne liñ doon def sunna lañ ko dëppale woon waaye lañ ci jublu woon mooy yar seenu njaboot ci ngor ak diine ndax dañuy jël ñoo xamante ne nii ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy ñoom amu ci kenn koo xamante ne ni da nga mën a xebat sa moroom ci jëm koo taasal ci lenn ci lu jëm ci ngor walla diine ba tey danañ ci gis yeneen taxawaay yu am solo yoo xamante ne ni mag ñi doon nañ ko bàyyi xel Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikhul Khadim da daan wax njabootuk Sëriñ Tuubaa gi ni leen bu ngeen gisee may bañ lu ngeen jot jël mooy damay bañ bu ëllëgee li ngeen fii indi yor doole bàyyi ba ak xelum ndey ja te kon lépp yàqu kon ndono li nga xamante ne ni moom la fi mag ñi bàyyi warees na cee gën a bàyyi wa ittee gën koo càmbaraat gën koo xoolaat ci barab yi nga xamante ne ni ñoo ngi fay jële ji di jaxase ak ñoom ak njaboot di jëm ci wàllu jikko ngir mu gën a dëppoo ak li nga xamante ne ni moo am solo ñu gis foofu itam ba tey ci biir njabootu Matar lu goog yi danañ ci gis ma dun pend buya mu jur ma Masamba Anta Ceebu mu jur Mor Xujja Kumba Mor Xujja muxaddimatul alkokki yi moom moo ko bind Mor Khoudia moom mi mooy bàyyi soxna Issa Dieye mi jur sëñ Masamba Mor Khoudia ko moom mi mooy bàyyi Penda Boye mi jur sëñ Maxtaar Bintaloo bu Sura mooy bàyyi soxna Awa Ndey mi jur soxna Ramaloo ndax soxna Awa sëñ Mata sëñ Daam Abdourahman lañ ko jox mu am ci soxna Rama ñu jox ko Cheikh Mouhamadul Mourtada mu am ci Maam Mor nga gis ni ñu mag ñoom fàttewuñ benn yoon bind woow yi nga xamante ne nii moom leen mag ñi jàngaloon bañ man koo topp ngir mën a am njaboot gu sell danañ ci gis itam ci njaboot googu ci njabootu Mor Xujja googu ku ñu wax Roqo yo Xujja Kumba mu jur saajo Ba saajo Ba piir la dem am fa Modou Fall saajo ak Fatou Fall Balla la Fall Balla maam Thierno lañ ko jox moom ci Cheikh Fatou am ci itam soxna Busa Mbàkke ak soxna Fatou Thierno loolu njaboot gu barkeel la da ngay gis ni kon réew mi ñëpp benn bokk lañ ndax Sadio Ba moom yi jur ñooñ yii ba mu jógee foofu Njaasaan la dem am fa Astu Kunta ak Moodu Kunta Astu Kunta Cheikh Mouhamadul Moustapha lañ ko jox benn doom la ci am bu ñuy wax Mouhamadul Basir dafa teel nelaw waaye Moodu Kunta moomee moo jur maam boo mii nga xam ne mooy xalifam Njaasaan kon senegal ay doxandeem ñëwu fi genn bokk la goo xamante ni ñoo bokk benn ëtt diine yu ñu juddoo te loolu mag ñi ko liggéey lañ ci jublu woon mooy lu defar réew mi lañ ci jublu woon lu defar njaboot gi ndax kenn mënta niiru bokk jàmbur kenn ku nekk say bokk ngay niru te mag ñi dañ ni ku la càmmiñam neexut bul jëlub jigéenam ku la càmmiñam neexut bul jël ab jigéenam ndax képp koo jël ab jigéenam càmmiñ la la lay indi looloo taxoon mag ñu xool bu baax a baax njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa mu leen doon wax ni leen na xool bu baax a baax fi ngeen dugal seeni sidit loolu yi taxawaay la boo xamante ne ni mag ñi doon nañ ko taxaw su ko defee ci tom boobu dañ ci yem rekk ci wanoon rekk mag ñi ni ñu centré woon bokk gi waaye beneen tomb bi ci des mooy taxawaay mag ñi ci lislaam ji taalibe gi niñ ko doon dundee seen digg ak sëriñ Tuubaa loolu itam di lu am solo lu mat a waxtaane ndax sëriñ Tuubaa mi nu mbedd mi wan bokkut ak sëriñ Tuubaa mi ci téere yi te mag fu mu nekkul ay waxam a ko fa nekkal te sëriñ bi mëneesu koo duural te sëriñ Tuubaa mi nu mbedd mi jox bokkut ak mi mag ñi fekke dund bokkul kon war na noo saytuwaat dundinu mag ñoo ñi nga xamante ni ni ñoo fekkee woon sëriñ bi jaxasoo ak moom mu leen doon wax ñuy dégg ñu yër mbindam am ci luñ dégg la ci des mu leeral leen faw ñu saytu seen dund te gone yi naqariwuñu wëlbati ndax damay wax ni gone gu ndaw boo xamante ne ni magum juróom-ñaar fukki at lay roy wëlbati ko jafewul bari na gone yoo xam ne boo leen seenee ñuy ñëw da nga naan kii di ñëw mu kàllafu mag la ndax col ga ba keroog muy agsi ci yow bu agsee ci yow nga xam ne kii tuut tànk la kooku naqari wuta wëlbati magum juróom-ñaar fukki at bu ko gone di roy ci col kooku naqari wuta am na loo xam ne su ko ca xamee dana ko def teñ bari ay exemple yu ñuy wan ci biti di nu nawloo ngir seeni taxawaay te su mag ñi def loo xamante ni nii moo gën a dëgër gën a wér gën a wóor te loolu bàyyiwuñ ko xel waaye sori guñ leen sori tax na dunduñu mag ñi daam kenn ci bokk yi koo xam ne bi mu jàngee ba ñëw ci kaw waajuram la doon dal ngir ni baayam daal lim denc ci ay soxna dafa bari muy wax ak baayam ni ko dal li ma jaaxal mooy ni nga dénk ni nga déggee diine ak ni nga ko xamee ak sa waa kër ñi daal jaaxal na baayam ni ko eh, li nga yëgut mooy sa yaay laa wàcc te yëgoo sa yaay laa wàcc te yëgoo loolu di di di lu sew lu ne ci biir ndax mag ñi seen seen seen ngor ak seen metod seen pédagogie ci yar daanañ wàcc soxna ba pare bàyyi ci biir kër gi yor ko suturaal ko ak njabootam ba doom ja a denc te du musa xam ni keroog ba mu feree la bàyyam tàggoo woon ak waajuram yi loolu bokkoon na ci metod bi nga xamante ne ni mag ñi dañ ko daan yare ndax dafay bokk ci màndargam yar waajur wu jigéen bi ne ci biir kër gi waaye léeg-léeg mu am ay saaru jikko yu sew yuy feeñ ci gone yoo xamante ne ni la tax muy feeñ mooy ñàkk nga fa waajur wa ñàkk nekk moo tax nga gis ni kon mag ñi am nañ taxawaay boo xamante ni nii mat naa bàyyi xel muy ñoom ci seen bopp bi ñu xamee ni xam-xam ak teraanga ak wërsëg aku mucc adduna ak alaxira mënuñu ko ñàkk dañoo dem wuti lu leen koy may ñu gis jëmm joo xamante ne ni nawloo nañ ko ci diine ñu wuutal ko ab sañ-sañ ci seen bopp muy sañ-sañu digle ak tere loola ñoo ko sàkkul seen bopp wutal ku seen bopp ndax ba àdduna sosoo ba léegi foo fi gis bal tàkk fa tey ma yilif laa ko indi tey ma yilif la moo indi loola waaye yaa ma yilif du indi benn problème mag ñi nag sañ-sañu digle ak tere ñoo ko wutal seen bopp ci sëñ bi ñoo ñëw jox seen bopp sëñ bi ngir mu digal leen ngir mu tere leen sëñ bi xamal leen ni leen ni loolu yi ñu bëgg muy xam-xam teraanga wërsëg mucc adduna ak alaxira toolub ragal yàlla rekk ci lañ ko mën a góobe yooyu amoon na fi xam-xam amoon na fi teraanga wërsëg amoon na fi waaye mucc adduna ak alaxira moom jafe woon na fi ndax toolub ragal yàlla boobu yi leen sëriñ bi tobbil niñ ci dalee bi sëriñ bi ñëwee daa bokkut ak ñoom nañ ca nekke woon ba muy ñoomu kese te boo demee ci jawaabu Abdurahman da nga ci fekk ay orientation yoo xamante ni ni ci la sëriñ bi orienté mag ñi jawaabu Abdurahman lañ koy tudde waaye làmb na moo leen murid yépp ñu gis ni kon loolu tegtal la ci ni mag ñi amoon nañ bëgg-bëgg amoon nañ volonté te jéem a xool nan lañuy saytoo lii ñu bëgg te nawle bii nga xamante ni nii moom lañ yaakaar ni mën nañ koo amee ci moom te jox ko sañ-sañu digle ak tere ci seen bopp yoon wi mu leen jaarale ñu nangu caa aw loola moo taxoon ñu nangoo tuur seenu ñaq nangoo joxe seen alal nangoo joxe seen doole nangoo toroxlu te jublu ca suñ borom ndax bu fekkente ni ni jubluwoo ca yàlla ak njaam lay doon ak njaam akub taalibe nag dañoo niroo waaye bokkuñu li ngay def moo taxoon sëriñ bi wax ni tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati loolu lépp da koy boole di ko def te jëmmi suñu borom taxu ndax bu yàlla taxul ak njaam lay niroo te ak njaamu ak taalibe dañoo niroo waaye bokkuñu kon da gis ni yoon woow yi leen sëñ bi xalal ñu nangu caa sóobu muy yoonu toroxlu nga xam ni mboolem lu ñu amoon nangu nañ koo wan gannaaw lu ñu xamoon nangu nañ caa teg seen tànk mel ni kuy door a tàmbaliwaat dal bind wu bees muy buntu tawaadoo boo xamante ni ni sëñ Tuubaa ku jëkk ubbi muy buntu toroxlu wàcc sa bopp looloo tax ñenn ci boroom xam-xam yi ni tasawuf lépp ay teggin la boo demee léeg-léeg gis ci waykat bu la ab daalu wa daalu fi taswiri waahidun ab daalu arbaatun wa daalu sab'u mi'atin borom xam-xam yi dañu boo bëggee jàng tasawuf ci lu gàtt rekk demal foofu muy daal guñ tomb ak deel guñ tombut deel guñ tombut ñeent la daal guñ tomb juróom-ñaar téeméer la ñu ni deel giñ tomb mooy kii door a sóobu te aggagut giñ tomb mooy ki soobu ba àgg ki jàpp ne àgg na mag ñi doon ñëw ci sëñ waa ñaar ñoo ñooñu lañ doon am na ñoo xamante ni amoon nañu cër ba yëg ni am nañu cër door a ñëw ci sëñ bi am na ñoo xam ni bi ñu ñëw dara néewul ci seen bopp seen ndab dara nekku ci waaye biñ dikkee yoon wi leen sëñ bi teg mooy yoonu toroxlu sëñ bi dañ leen yéen ñaar ñëpp yaroo leen war yaroo ndax deel giñ tomb yaroo ko war ndax bindkat baa ngi bind saatu sàng ci wetam te xeet wees biñ tombagut itam yaroo ko war ndax bindkat baa ngi bind xalima gaa ngi ak moom te tomb du wees moo taxoon yarub sëñ Tuubaa doon yar boo xamante ni ni dafa continuer amut limite ndax waxtu wu ci ne xaw fu ngay boole ak raja waxtu wu ci ne rek xaw fu ngay boole ak raja nga xam ni loola daf cay jeexital bu baax a baax ñu gis ne itam ni mag ñi bokkoon na ci li leen tax a jóg du woon dëkk bu xumb de dëkk bu xumb taxul woon ñuy fekk sëñ bi marché bu xumb bi taxul leen woon jóg wut alal taxul leen woon jóg sëñ bi lañ doon wut si yàlla moo leen taxoon a jóg sëñ bi rek lañ doon dabb moo tax may wax ni njaboot gi nga xam ne mag ñooñu ñoo leen meññi ku ci daw wuti la am ko defe ne am nga da ngaa échec ndax ñi la fi meññi moom loolu taxul leen woon a jóg sëñ bee taxoon a jóg boo amul sëñ bi rek danga ngaa perte ak la neen loo mën a saytu ci àdduna ba yor ko pertement la ci yow ndax loolu taxul woon a jóg ñi la fi meññi ñi la fi meññi moom sëñ bi lañ doon dabu si wërsëgu àdduna indiwul leen woon ginnaaw gi nag dëkk yu xumb na doon lieu commercial ñenn ñi daw nañ ñëw di tuddoo sëriñ bi te fekk barabu lieu commercial bi moo leen indi ndax xam ne ñu rëbb ca coow la commerce moom fa mu gën a xumbe bari na ñeneen ñoo xamante ni ñëw nañ ñoo xam ne nawet yu naqaree leen indi bu nawet yi doon jag ba léegi ñoo nga fañ ne woon waaye nawet yu naqaree dund bu jafe bi tax na ñu daw wut ci dëkk yu mag yi nga xamante ni moo ëpp yarmaane ci dund waaye la ñuy laytoo mooy sëñ bi rek moom ma tax a jóg waaye ñi sëñ bi tax a jóg dëgg seen xel néewut ci lieu commercial walla ay xumb xumb ñu gis ni mag ñi li leen taxoon a jóg mooy ragal xataayu bàmmeel ak lëndamaay ba mbugalum sawara ak mettitu dee ak ya ca topp yépp yooyu rek moo leen taxoon a jóg yooyu sëñ bi da leen a teeloon na xamal ni leen yooyu du ngeen ci mën a mucc mukk te tàgguwu leen ak kabaayir ak wëlbati seenu gis jëmee ko ci ajnabiyaat yi muy jigéen ñi nga xamante ne nii araamul ci yéen ngeen takk leen te buumuk say doxul seen diggante lu ngeen leen gën a sori moo gën bokk ci itam di leen moytuloo jëw ak wax lu dul noonu ba tax mu jaarale leen ci barab yoo xamante ni nii bañ ca jaaree ba jàll dara mënatu leen soppi ndax dóom lañ daldi doon dóom dóom lu ko laal weex waaye dóom dara mënatu ko soppi moo tax ñu ni magu ndawul sëñ wàcc mbootu mag mu fasoo taxara ko koy mbootu magum sëñ mu wàcc ndawul sëñ Tuubaa lu wàcc mbootu mu ni mag mu fasoo torox moo koy lux mbootu barab yi leen sëñ bi jaarale bi muy am jot nga xamante ne nii am na jotuk mën a agsi ci ñoom ca la leen jaarale ndax sëñ bi dafa daan wax ni yar taqoo la laaj éducation dafay laaj taqoo ak nit ki mag ñoo yi nga xamante ne nii dañoo teel a gimmee ci mel ñu demee ni ki borom daaroog ñi mu bokkal ab wóor nga xam ne mooy mag ñi jëkk a ñëw ci sëñ bi fi leen sëñ bi jaarale mburu daju ko ca taal moo tax buñ toogee ba léegi ñu bëgg yombal yëf yi nga xam ne da ngay benkale say tànk rek teg ca kaw lu ñu wax nga ni sëñ bi noppi na ci loola mag ñi fekke woon sëñ bi dund ko de day loola moom waxuñu ko soxna Aminta Amar am bés mu dem marché ñëwaat bi mu dikkee ni man dey damaa jommi sëñ Tuubaa mii ngeen di wax de bokkut ak noonu sëñ Tuubaa min gisoon soxna Aminta Amar mooy waajur sëñ ma Massamba mu ni sëñ Tuubaa mi nu gisoon bokkut ak sëñ Tuubaa mii ngeen waxtaan sëñ Tuubaa nee na ñuy sar xol lekk tëb di dal na mooma du men gisoon sëñ Tuubaa mi ñu gisoon képp ku mos a jóge ci moom waxtu lekk soo ñëwee doo ko soxla dana la delloo ci sa borom ba booy ñëw tiitaange ngay àndal joo xam ne doo soxla lekk waaye da gis ni jamono fi mu doon nii àgg na foo xamante ne nii sëñ bi nee na ji sëñ bi nee na mi ngi bëgg a booy noppi nit ñi te doo ko gis ci téere doo gis mag mu wóor muñ la wax ni la moo ko nettali mel na mag mu nee na rek ak benn bis njaarim sëñ bi nee na sëñ bi waxut ak i burkinaabe sun maam yi rek la doon waxal te ci réew mi lañ juddoo nañ ni la bàyyi diw nee na sëñ bi nee na ko nangam wala diw nee na sëñ bi nee na ko nangam sëñ bi bi mu fi jógee yàggul yant bi sallallahu alayhi wa moo gën a sori te xadis tawaatur day toftaloo ba nga xam ne xadis bi wér na kon moo tax ñu war a delluwaat ci mbindum sëñ bi moo tax ñuy wax ni ku sëñ bi jurut yaru ko lu mu la wax xool ko ci téere yi bu ci nekkul lànkal ku sëñ bi jurut yaru ko rek lu mu la wax xool ci téere yi su ci nekkul sëñ bi ñi mu jur mbaa mu yar leen fexe na ba ñaar dañ ci ñoom mooy bëgg daraja ak bëgg wërsëgu àdduna doomu aadama nag li fekk mën a guta mucc ci lu mu la wax sustu nit li fekk mi ngi bëgg daraja li fekk mi ngi bëgg alal lu mu la wax sustu ndax saa yoo ko jëndee ci ñaar yooyu am saa yoo ko jëndee ci ñaar yooyu am am na ñoo xamante ni saa yoo leen yokkalee seen wërsëg danañ la wax secret boo xamante ne ni taalibe ba juddoo ci biir kër ga xamagu mooy taalibe yu bees yi yor xaalis dugg ci biir kër sëriñ si fi mu toon am nañ ca wàccuwaay boo xamante ne nii ñi nga xamante ni seen bàyyi ca kër gi lañ moritoo bañ juddoo fa xamuñu ko ci biir kër te mooy wërsëg bu bees bi ñu leen di sotti rek te ay financement la yoo xamante ni nii gars yi dañ leen di financé ca kaw ngir ñu ñëw dugg ci biir murit gi di xool di gëstu ba xam kilifa diine gi nan la taxawee da ngay gis kilifa goo xam ne day ànd sax ci kooku talibi boobu mu koy seeral pastéfam ba da koy dénk portable am nga xam ne buy wuyu moo ko koy jox te bu ñuy bind ci rapport nag rapport boobu bu delloo kenn du ko weddi te mooy taalibe yu bees yi nga xamante ni ay milliards lañ yor di ko xëpp sëñ si ba tax taalibe yi nga xamante ni ñoo sancoon kër gi fàq ko mënatuñoo agsi loola bokkul ak njàngale mag ñi ndax léeg-léeg nga am ci gaa yooyu koo xam ne fi mu ni sa portable moom nga koy jox léeg nit woo la nga ne ko ku mu doon mun na diw nga ne ko nekku nekkuma fi gan la gu ñëw de xamagoo jikko xamoo lu muy wut ak mokk rek la la wan ak ak dam mi woom parce que ñoom gëstu nañ yoon wi ba xam ni yoon wi seen faiblesse mooy alal ak dam mi tànk boo nangoo doonu taalibe danañ la wax ci secret yoo xamante ni ñi sañ ci kër gi xamuñu ko boo nangoo joxee sa alal itam ko noonu yooyu ñaar di yuñ war a moytu bokkul ak njàngalem mag ñi nga gis ni kon sëñ bi fi mu jaarale woon mag ñooñu soo demee ci xoqa danga ko ci gis sëñ Tuubaa bi mu dikkee projet bi mu indi bu doon ab architecte dama naan daa daa jël xoqa rëdd ni néeg bu mel nii laa bëgg a tabax mag ñi dar seen gimiñ mu dem wuti ay carton ak yi dénk sàmbale ba ba néeg bi niru dara def ko maquette ni waaw koy ba su paree nii lay mel ñu naan ndax lii mën naa ne mu liggéey ci mag ñi ba def leen ñuy jëmm di waa koy dem ko ñëw mu ne leen waa koy lii laa doon wax production produit ba produit baa ngi nii les plans la woon bu mu rëdd maquette baa ngi ne ci ma Masaalikul Jinaan waaye produit bi mooy mag ñi bi mu ko réalisé ba pare nga xamante ni kenn nattabletu ko mooy magam ñi menn magum Sëñ Tuubaa mooy lamb mu jooyoo ak sunna amul yow nag mën nga koo umpule ndax sosoo ci moom gëstuwoo ko ba xam lu muy dund ndax sëñ bi ci njëlbeenam bi muy am jot ñeent la leen doon yore sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu saharun wa uslatun ani suyuxi bil isarat mooy wàññi say wax as sumt muy wàññi say wax an abatilil kalam wax yi amul njariñ nga fexe ba doo ci dugg moo tax ñu wax ni tuubaa ju jëkk ji sëñ bi daana leen dajale léeg-léeg bu jullee timis ba pare laaj leen kenn ku ci ne bi nga xëyee ak léegi ñaati baat nga fi wax yu dul tudd yàlla du farat nga wax ne ko ah, man de ñaan naa fi diw gerte wax naa fi diw nangam wax naa fi diw nangam mu jox la turu yàlla ni la kafaaraaku li nga doon wax kon kooku bëggut wax ju bari moo tax menn magum sëñ Tuubaa moo xamoon miin ko toog ci wetam man nga faa toog ba jóg bu jàngul alxuraan jàngul xasida waxtaaniwul baaxut sëñ bi man nga faa toog ba jóg doo loolu seetlu leen yéen ñi ci xam ay mag jaxasoog ñoom magum sëñ Tuubaa mu wér soo kiyee ci moom loolu da gis loolu am na benn naar bu ko doon nuyu wax ko kay faxalu ko sëñ bi ne ko bil xayr wal afiya naar bi dellu ko kay faxalu sëñ bi ne ko mu ne kay faxalu sëñ bi ne ko xaalu naa tarku maa laa yaani na ni nu def mooy lu nu amalul njariñ nu bakku ndax li muy jàmmanteeg sëñ bi na nga def maa ngi sant yàlla mu delluwaat ko na nga def mu ne ko maa ngi sant yàlla na nga def ju mujj sëñ bi ne ko li nu def mooy lu nu njariñ nu bakku ndax li mu koy sonale moom amulu ko njëriñ na nga def na nga def ji mu koy laaj kon kooku amuloon jot par rapport ak taalibe yi léegi cib grand place la toog ba añ jot ñuy werante ci diggante góor gi ak ngóor si diggante làmb ji ak waa ji diwoo mën ak diw mënul politique bi diw nangam diw nangam wax ju bari yi nga xamante ni amul benn njariñ bi laa fayda ndax loolu wuute na ak njàngalem sëñ bi wuute na ak sëñ bi yar gi mu yaroon magam ñi na ak sunu mag ñi lañ doon dund loolu yoroon kurus wala nga yor benn jukki doo nga yor mag ñi mbooleem turi yàlla yu bari yi ñu yor ci sëñ bi lañ ko jëlee ku jëlewut ci sëñ bi jële ku jële ci sëñ bi ndax bañoon ñu amuk jot moo taxoon mu leen doon occupé waxtu wu ci ne saa yoo ne soos dana la am mu lay def loo dana la jox dara ni la boo demee def ko nangam ak nangam wala mun la wàcceel fi kamilu alxuraan wala mu bind loola ko waaye dana fexe ba yow jot moom doo ko am moo taxoon mu ne somtul wa jooxoon joox bi jooxul wasat lay doon xiif waxuñu xiif boo xamante ni da ngaa lekk nga ni naam muñ jàpp ci yàlla déedéet wër nga amoo loo leb nga leb gisoo ku la lebal nga ni gars yi kon man daal naa muñ rek wakkilu ci yàlla déedéet boobu da nga amul pexe da ngay am loo lekk ba pare wan ko ginnaaw te yàlla tax loolu yi mooy tax ndax regg regle dafa jafe fi mu doon ni bajant bu bari bépp li ko waral mooy regg rek regg regle daa jafe sëñ Tuubaa foofu la doon yar ay magam ndax fi mu doon yi bunt kër boo fi dem fi mu doon nii daal lee bari fa ngay xat-xatloo borom kër gi mënoo koo gis du ka du ka ngay rang de ka ko liggéeyee ci armée li tëdd te mu mosu koo doxe mosu koo wax kër yi yépp na kër goo ci dugg di fa booxante mënoo àgg ci borom kër ga ko ko liggéey ci armeel yi tëdd barke bi lépp mag ñee ko liggéey te mosuñu ko doxe mosuñu ko waxe doo ko xool ci seen jëmm ba xam ko ñooñu nag su fekkee bàyyi nañ leen xel di xool fañ ne woon teg fa seen tànk sunu dund dana am njariñ bu baax a baax ndax ay bind la yoo xamante ni dañ koo dund binduñu ko ci téere yi rek bàyyi ko waaye dañ koo dund dañ noo xaman nu mën naa ne Sëñ Tuubaa noonu la ci doon yare ak njabootam ndax wax nañ ni daana jël léeg bay ba takkusaan di bëgg a jot mu siim cere woo sëñ Musaa woo sëñ Baara woo sëñ Fallu woo soxna Faati Ja boobu ñoom ñoo fa ne ñu sukk ci ndab li mu tiim leen suñu tibbee tuuti mu ni soxna Faati Ja jógal ndax moo leen mag suñ tibbaatee tuuti mu ni Muhammad Musaa jógal bu tibbee tuuti mu ni Muhammad Faati jógal sëñ Baara mi ci mujj mooy ñeet ndab li kenn ku ci ne mu natt kubéeruk satlak ndox jox la ni leen bala ngeen mu satti dara na doon suba ci yor yor loolu la bëggoon mooy bëgguñu not seen bakkan ndax bakkan daa doon loo xam ne rek ko mën a xiif képp moo mën a yar bakkan amut leneen lu ko mën a yar bakkan amut lu ñu ko mën a def loolu tax mu réglé moo tax ñu ne boo ko bëggee yar da koy sëflu lu diis ba pare wàññi xont bi fi mu doon ni koor gi ñëpp a yar ñëpp koo ci wax dara ñaari baat ñett ci wata mun saa may ma sama jàmm damaa woor ñëpp ñëpp a mag ñi ñëpp a réglé gone yi jur jur ji bari ji ñëpp fi mu doon ni doo ko gis ginnaaw bu ñu dogoo rek lala coow li bëgg a rey loolu taxoon sëñ bi doon ci yar ak njabootam ci jool wasat teg ci itam wàññi say nelaw sahar mooy foog wàññi say nelaw seeblaat wax na ko nee na sëñ Tuubaa bi mu fii ne nelaw guddi kenn ñemewu ndax waxtu wu ci ne mi ngi woote di def lu dara moo taxoon sëriñ bi wax leen ni leen na ngeen wàcc ci lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci bàmmeel yi su ngeen demee ci bàmmeel lu ngeen bëgg a tëdd da ngeen ko tëdd ñooñu amuñu woon jotub tëdd amuñu woon googu jot parce que foofu lañu leen tàggat loolu la leen wax na ngeen wàcc ci lal te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci bàmmeel su ngeen demee ci bàmmeel lu ngeen bëgg a tëdd da ko tëdd bàmmeel ña fa jiitu woon ba léegi ñoo nga fa ab négateur la rek àjjana ubbeeku ci buntam bu fekkee li alxuraan waxoon dañoogut ba àjjana mu ubbeeku ci buntam ñëpp ngi ci bar sàq négante la rek ginnaaw ab négante la nag yow war ngaa góorgóorlu ci diirëb li nga fi nekk sëñ Tuubaa foofu yi la xiirtaloon ay magam foofu yi la mag ñi dawoon jëm moo tax amuñu woon jot te luñu woon a nelaw guddi te mosu leen dara ñun ko ci sa heure nelaw passé te te te nelawoo boo xëyee bind lu jub ordonnance wala nga wuti doom damaa manqué nelaw te ñu ci bari daanaka 10 heures la ñuy tëdd waaye 8 heures la ñuy yeewu ñu ci bari julli fajar sax daf leen di tër soo waxee ñu naan su saa yu man kay saa yu ma yeewoo julli bu fekkee ngay nelaw bàkkaar bi warul saa yoo bëggee oree la heure bu la neex ngay yeewu kon yàlla la ñorul nga gis ni kon sëñ bi njàngale mu mu mu kiimaane la doon jàngal ay magam tàggat leen ci ba kenn ñi mu wut a def la ne ndax moom mi leen ci yar ci loolu la ne sëñ bay jaxate doon na ko wax ni ko wàññil nelaw yi waxuñu sax nga faf ko ba yàlla ko bind ci yow te faw ngay nelaw nelaw nature la ci doomu adama waxuñu ni doomu aadama da bàyyi nelaw waaye jërut bari ndax amul njariñ ndax gars yi saytu ci wàllu xam-xam dañu nit ki war naa nelaw bis bi set sept de temps mooy tëdd dix heures yow cinq heures tëdd dix yow cinq heures de temps ngay nelaw jóg tax dañuy nelaw julli ma wërta paas 5 su fekkente ne ni bëgg ngaa dundal dara ci sa diine waaye gars moom dañuy nelaw ba jant bi daanaka di lakk rek ñu door a yow léegi ñu ni sept heures de temps yooyu su fekkee da koo nelaw boo dundee 60 ans 20 ans yi da nga koo nelaw boo dundee 60 ans 20 ans yi da nga nelaw léegi mu des 40 ans 40 ans yi 15 ans yi l'islam toggulu ci jëf mu des 25 ans 25 ans yi jot di adduna yeeg tab jeeg yépp ci la nekk te ci nga war a jëfal sa àllaxira loo xamante ne nii bu ëllëgee du jeex kooku ndax yow war nga am jot bay gëmmentu waxantu ak di nelaw dañ cee xalaatu dañoo boyulul sunum xel xalaat ko dañoo gëstuwaatu njàngale mag ñi mag ñi foofu yi lañ tegoon seen bët moo taxoon ni ñu doon doxe ñu ñuy doxe xoolal borom daru nee sëñ bi mos na koy laaj bis ne ko kañ ngay dallu kañ ngay dallu mu ni ko bu guddee day ba ma naafila ba pare jàng sama waq fi alxuraan danaa ne gay yi ba tuuti fajar door a jot ñu door a fajar jublu ci fajar mu ni ko man de bu ma defee loolu ba pare danaa natt kaasum ndox teg ko ci def ko ci baraada bi teg ko ci maqaras bi maqaras bi ba balaa tàng balaa bax ma yeewu moom kañ lay nelaw kon moom Sëriñ Tuubaa moo ko ni man de ni may def mooy loolu yi nga wax su ko defee ba pare danaa natt kaasum ndox def ko ci kafteer bi teg ko ci kaw muqras bi balaa baax ma yeewu kon sëñ bi kañ lay nelaw moom amuloon woon jotug nelaw amul ak jotam moo tax yëru ci woon ak njabootam bàyyi loowu leenoo xel ci ni ñoom ñi dañoo war a tëdd ba tax na ñoom defuñu ko woon ci seen bopp heure tëdd ak heure añ ak heure reer amul ci kër sëñ Tuubaa léeg-léeg ay xéewal daana fa ne waaye doy wuñu am ak pour mën caa jot am na benn bis ci gànnaar am genn kilifa gu mag daan tey jii de ku fexe ba ma rekk danaa faj sa aajo ma neen mag ni ko tey de faj aajo jëfewu fi rek nga fi jafe faj aajo jëfewu fi rek nga fi jafe booba gànnaar metti na waaye téewul mag ñi dañ koo walanteelu ànd kook sëñ bi walanteelu ko ànd kook sëñ bi kanava boobu yi leen sëñ bi teg nag moo jeexital ci seenu dund jeexital woo xamante ni nii tax na lu ne mën nañ koo am ci sëñ bi waaw nun nag nu ni bi lañu bëgg te nun gisunoo sëriñ bi te lim mag ñi sëriñ bi lim jaraloon mag ñi nun affaire bi jaralunu lool ba pare léegi ñu bëgg a gàttañ lu ci ni duma dugg saxaar yam samay bagage waaye ndax yàgg ci biir saxaar gi loolu jar naa laaj kenn ku ne war naa questionner boppam ni man ndax maa ngi ci saxaar gi ak talibeb sëñ Tuubaa bi ma doon man lan laa defal sëñ bi fan laa ko féete ba bu ëllëgee bu ma gisoon Sëriñ Tuubaa mu ni ko yow kat man yow laa àndaloon mun ma foo ma féete ma ne ko ah xanaa ci nangam ak nangam laa la nekkaloon mag ñi foofu yi lañ tegoon seen tànk foofu lañ toonewoon auslatu anusio mooy beru gi sëñ bi bëggul woon jaxasoo bu bari ndax jaxasoo gi fi mu la koy mën a permettre rek mooy nga bokk ak ñoo xamante ni da ngeen a bokk pas-pas wa rufqatun wa huwa ixwanun law muhimamun mooy ànd ak ñoo xamante ne ni yéen a bokk pas-pas ci li ngeen yëngu bu boobaa jaxasoo gi dana mën ne waaye su fekkente ni nii ànd ci biir mbumbaay mi rekk la ni di coowaloo di dem dangay dem ba sa dund jeex te doo indil yàlla dara sëñ bi nag daa bokk ci lim daan dénk mag ñi bu baax a baax mooy bàmmeel xamul ana yow a kan loo indi la xam bàmmeel mën a doomi diw xewu fa yow ma isin laa an saaba loo indi lañ lay laaj loo fa indi lu dul lu baax nag am nga problème sëñ bi daa waxoon sëñ kale sëñ ni ko kale mu ni ko mbàkke mu ni ko nit juróom la nit yàpp la ak yax ak ruu ak jëf ak alal nee na ko juróom yi dong mooy doomu aadama nit ki faatoo ñu fob yàpp yu jox sax yi fob yax yi jox suuf si ruu gi suñu borom fob ko si ci boppam alal gi say bopp ko koy fob séddoo ko jëf ji moo lay wax ne la duggal ci biir bàmmeel bi ma fekk la ci biir mbaa ma dugg ci biir bàmmeel bi nga fekk ma ci biir waaye jëf ji moom du ngeen tàggoo yàllante nag muy jëf ju baax waaye jëf ji moom du ngeen tàggoo jëf jooju yi nag bëgg mu sell moo taxoon mag ñi fii leen sëñ bi jaarale mu jaarale leen ko leen fa ngir bëgg leen a fitnaal waaye daf leen fi doon jaarale ngir intérêt seeni intérêt ñoom seeni njariñ noonu itam foofu yi leen war a teg suñu bët foofu leen war a teg suñ tànk ndax loolu yi mag ñi bëggoon rek leen bëgg kon fi mag ñi jaaroon faaw ñu gëstu ko ba xam ni mag ñi doon dund door ko mën a dund sëñ Daam Abdourahmane 1891 la ko sëñ bi la leen sëñ bi wàccee moom ak Cheikh Ibra Fall ak Cheikh ak sëñ Massamba Diop Samb 1891 ci at mooma la sasoo naafila alxuraan bis bi set kaamilu alxuraan ñaari rakka ba ci 1943 jii mu wàcc ab liggéey amu ci genn guddi goo xamante ni tey damaa tabje wala tey damaa sonn juróom fukki ak ñaar yoo xam ne bis bi set kaamilu alxuraan lay naafila te ñaari rakka lay doon te gisoon na sëñ Tuubaa yow mi gisul sëñ Tuubaa yow loo war a sasoo loo doon sa war a warugar yow moom gisoon na sëñ Tuubaa ak li mu jëfal sëñ bi te bëgg aw yiw rek xam ne fa mu jëm du fa doy moo tax mu di ko def ñàkkute wóolu sëñ bi de wóolu na ko bu baax a baax sëñ bi leen gën a luñ mën am waaye dañ dañ leen di liggéeyloo ci tool bi ñu doon ay exemple yoo xam ne dañoo war a wane aw yoon sëñ Daaru Asan Njaay téeméer téeméeri rakka la na fi la set te bu xëyee dem ca la war a def Maam Jaara mi bokk ak sëñ bi benn waajur nga xam ne waaw moom ci kongu la yam yow loo mën a wëy xëccu ci sëñ bi itam moom ak si woo foofu Maamoor Jaara téeméeri rakka la daan naafila bis bi set te du tee bu xëyee dem ca daara ji jàngale ji te du tax tool ya booy kon nga gis mag ñi taxawaay bi ñu taxawoon borom daal lu ñu waxoon ni toolam mat na ko 40 kilomètres lañu wax moom la tooloo woon njaboot gépp ci biir 40 kilomètres yi lañ dëkk te teewul ba léegi am na fuy booy kon njàmbaar gi nga xamante ni moo ne ci mag ñi ak pas-pas beeg pëstëf bi loolu mat naa bàyyiwaat xel bu baax a baax li ñuy juumloo nag mooy buñ ne mag ñi mag ñi xëy ñu xëy dooni mag dañ koo déparé mag ñi sëñ ci ñu àdduna te fexe nañ ba am place fexe nañ ba taarix bàyyi leen place te sëñ ci ñu àdduna te saa yu ne mag ñi rek suñu doon sa xel dem Sëñ Tuubaa ak ñu àndoon ak moom ci seen fit seen ngor seen jom ñoom ñëpp bi ñuy départ ci at yu néew lañ départ seen fanweeri at bañ cay toll lañ def da nga ci gis ci ñu yoon ku judd ba bi jaaw te du def lu ni seen fanweeri at rek lañ cey def la def doo ko gis ndax mag ñi fi mu doon nii ragal responsabilité taxuloon ñu nooñu àll bi ñeme responsabilité moo taxoon ñu dugg ci biir àll bi di liggéey yi dëkk bëgg a yar seenu njaboot bëgg a fàggu lew luñ dundee bëgg kenn du leen yàpp moo taxoon ñu di ko def léegi noonu suñ pexe yépp ci dëkk yu mag yi la jëm taax yi ak bàyyi dëkk yi mu gent dëkk yi fi mag ñi sancoon yi ci bari gent na yu ci baree bari taalibe yaa fa des waaye sëriñ su ndaw si nangutuñ caa jaare taax yi rek lañ def te sëriñ daa waxoon ni ab sëriñ ak bukki ak gaynde ñooyam àll yi seen kër ab sëriñ ak bukki ak gaynde nee na àll yi seen kër nee na bukki ci biiri taax saa yu gone xëyee ni bukki baa ngi nii léegi bukki bi am ci boppam lu ko naqari gaynde ba mu demee ca taaxee yi la ko gone yi def foowukaay dagg bi di ko seetaani waaye ba muy ne ci àll ba ku sa tool mag mu amul fit sax du ko seet waxantu ma ak gone ab sëriñ itam na ko noonu biir i taax ab sëriñ du fa dolli ko day wàññi looloo taxoon sëriñ bi magam ñii mu leen doon xiir ci jëmale leen ci barab yi nga gis ni ci waggar gi nga xamante ni moom lañu waggaroon sëñ bi ak bàyyi ko xel ku ñu wax sëñ Matar Mbay Kéré ñëw njaareem sëñ bi jiitaloo ko kori ne ko jiital njaboot gi mu jiite jiitee ba pare sëñ bi sëñ bi ne koo gis texe loolu doy na doy na garaat doy na manoore ñun ñi rek ku ci toog sab sëñ fi mu doon nii mën la diw jërëjëf rek fi mu doon da ngay génn nii sëñ bi cant gi ma sant am da nga ko amplori siiwal ko réyal ko noo xamante moom sax jàppiwu ko noonu waaye nga xool moom liñ ko wax waaye téewut fi mu doon nii safinatul amaan bi ko Sëriñ waa joxoon pour mu di ko naafila nga xam ne juróom fukki julli la gu ñaan gi ak gu julli gi fa toog nit ñi di ko siyaare ba waxtu julli ba jotee daa jël menn mbokkam teg ko fa ni ko toogal ma fii ma àgg ci biir dem julli ji ñemewu koo bàyyi ñooñu mooy sëñ door na ci buntu sarale itam am ndaw su doon jàll doo dugg ci néeg bi jaar ci buntu sarale ba am ndaw su doon jàll traversé ko seen i mbagg jonjoo sëñ mataar ak giliñ la rompi ca taal ba di ko di ko ñaas ci mbagg mi ni daa bañ ëllëg yomal xiyam suñu borom di ko xisaab bu bëgg a xisaab boppam balaa dem te moom gisoon na sëñ bi noonu suñ grand place bépp ci biir jigéen ñi la te boo wax ñun la garaw amul problème lan moo bëgg a garaw ci ñun lan lañ bëgg a teg nan lañ bëgg a def diine nan lañ bëgg a def njàngalem sëñ bi nga xool kooku moom fi mu tolloon riisoog jigéen joo xamante ni taxulaa jóg da nga doon dem rek seen mbagg jooñ jóg mu jël giliñu sawara di ko ñaas ko ci mbagg mi ni daa bëgg isaab boppam balaa dem ëllëg yomal xiyam suñu borom di ko isaab ak li Sëñ Tuubaa wax Sëñ Tuubaa wax na ko ne ko ku la gis yaram araam na saraw Sëñ Tuubaa tibb na suuf ñaari loxo loxoy suufam jox ko ni ko da am kër yu toll nii ci àjjana waaye loolu lépp taxut mu ñeme bàyyi lii mu jàll nun aggunu foofu te nun ñeme noonu lu ne lu ne rek ñeme noonu te bëgg koo gàcc sëñ bi ndax sëñ bi dana ko nangu nga xam ni la sëñ bay jaxate doon wax war nañ caa bàyyi xel sëñ bay jaxate daam benn bis ab taalibeem di ko bës fekk sëñ bay jaxate daa taab ci digg gannaaw taalibe bu tegee ci loxo bi ci taab gi sëñ bay dooxlu mu defee foofu daa neex mu delloo te sëñ bay mënu ko wax ni ko yaa ngi may gaañ bu tegee rek mu dooxlu rek ma mujj taab bu fàcc deret génn ndax taab bu ñurut moom mu fàccee deretee génn taalibe bi daw sëñ bay toog di jooy taalibe bi daw sëñ bay ni nañ ko wëri ñu wër waa ji ba fekk fa toog ñu jàpp ko indi sëñ bay ni ko taab gi fàcc gi mu fàcc ak mettit wi taxut may jooy ndax xam naa ni lu baax dong nga ci jublu woon wóor na ma ni sama ngërëm rek nga ci doon dab wóor na ma ni boo xamoon ne lu may gaañu fi ne sa loxo du ko lal waaye li ma jooyloo mooy damaa tiit ni mbaa du suñ digg ak suñ tubaa nii la mel mbaa du suñ digg ak suñ tubaa nii la mel di kër kër ci dara defe ni neex na ko fekk la ñuy def dara safu ko te képp ku jooyoo ak sunna suñ tubaa génn na ci yow boo ko yëgee ak boo ko yëgul képp ku jooyoo ak sunna suñ génn na ci yow ndax suñ tubaa sunna la woote sunna la woote te jox na yàlla ak xam ji mu am jëpp delloo na ko suñu borom te lépp lu suñu borom dogal neex na ko nee naa boobu point rek jaroon na taalib bu yëpp futti ko ci jaamu yàlla waaw bu fekkee suñu borom daa dogal ni léegi yow sawara la la yóbbu te sëñ bi nee na moom lépp lu suñu borom dogal loola neex na ko yow foo jëm doo teel ci sa sàkk pexe moo tax mag ñi nga gis ni fi ñu teg sëñ bi yéeme na sëñ Bay Saar mi ngi ci gën a tegu daanukat nga xam ne daanukat lañ ko lañ ko lañ ko jàppee xool ko doxin bi muy dox ci fi mu teg sëñ bi ak ni mu fonke diine ak bëgg gi mu bëgg sëñ bi sëñ Bay Saar daa mu tudd ñu wax ko sëñ sëñ bi ni ko boo demee koo gën a bëgg tudde ko doom ja ba bis ba delsee sëñ Bay Saar jël liir ba tudde ko boppam coow li jolli Mbay Saar doom ji boppam la ko tudde moo jur doom ji pare tudde ko boppam te sëñ bee ko ni koo gën a bëgg tudde ko mu tudde ko boppam ñuy coow loolu ba ba mu agsi ci sëñ bi sëñ bi ni dangeen ngeen koy laaj mag bu dañeeg réer lu mu def da ngeen koy laaj fa mu ko teg ñu laaj ko ni ko waaw léew li nu jaaxal mooy doom ji yaa ko jur ba pare tudde ko sa bopp nu mu demee mu leen saa bopp laa gën a bëgg bëgg ku ma dimbali moo ma fi indi li ma fi wut bu ma ko mënoon am du ma fi ñëw bëgg ku ma dimbali rekk ma fi indi waaw saa bopp laa gën a bëgg nga gis ni kon foofii mu ne foofii la tali bi yépp nekk bëgg ku nu dimbali bëgg mucc ci yii nu waxoon moo tax nu daw laxasu sëñ kon fi nu sëñ bi jaarale war nañ ko nangu sëñ Bay Saar moom jàpp nañ ko fi ci commandant bu jaarim bi jàpp na ko ñu tëj ko ca kaso ba maa bañ ko tëjee kuñ tëj ci ñun am na lu sam xel di laaj ñun ñii kuñ ci jàpp wala ñu yónnee la convocation bala ngaa tëdd sëñ dana ko yëg kenn ku ci ne da ko déy ni ko ah saa yi man dañu fay yónni convocation xawma lu ma def ndegam yaa xamul li nga def askama ki nga koy laaj te dara warul ko ludul ak ragal sëñ Bay bi ñu ko jàppee commandant bi jàpp ko ñu tëj ko njaarim alhamdulilahi rabbil alamin la wax sëñ Bamba mën a fay mbay saar ci biirum taax defoon naa ne loolu du am mukk ci àdduna mbay saar ci biirum taax eh, jàppoon naa ne loolu du am sëñ Bamba mën a fay nga xam ne moom jàpp nañu sonn gi mu doon sonnal sëñ Tuubaa moom pay gi mooy tabax boobu yi ñu ko tëj moom kalkinu nit ci kaso la nekk foofu yi la mag ñi woon ci niveau boobu lañ tolloon seen digg ak sëñ bi muy muy niveau bu kawe bu mat a bàyyi xel nun nu war a dox jëm fa te seet jumtukaay yenu fa yóbbu nu war koo gaawe nga gis ci niveau boobu nga xam ne ñoom yëgatuñu woon seen bopp ndax sëñ bi moom lañ doon bàyyi xel bu baax a baax nga gis ni kon ay bind ngi ci mag ñi yoo xamante ne nii warees na koo bàyyi xel ci jàngaat seenu dundin yar ci sunu bopp yar ci sunuy cër ba mën a jéggi étape bi ñu toll sunu ñëwee ci njawootu boppam gi ci yar bi mu def ci ñoom ak éducation bi mu def ci ñoom ak xamal adduna gim leen xamal ak jaxasoo gi nga xamante ni moom la ñu jaxasoo nit ñi ak warma ji ñu def ci ñoom nga xam ne kenn ku ne yaa ngi koy sédd sa moroom loolu itam jamono soxlawaat na ko bu baax a baax bu baax a baax a baax a baax ndax bàyyante xel gi ñu bàyyante xel ñoom ci seen bopp sedd gi ñuy sedd sëriñ bi loolu yéeme na ndax am na bis Cheikh Mouhamadul Moustapha daa ñëw benn rob ci armeel yi sëñ daam Abdourahmane loo ñëw ca rob ba sëñ Mbàkke bu sa ñëw ca bi ñu robee ba pare sëñ Mbàkke Buso dafa indiwul oto sëñ Daam Abdourahmane indiwul oto sëñ Moodu wax sëfooru oto bi ni ko na yóbbu sëñ Mbàkke Buso yóbbu sëñ Daam Abdourahmane moom mu dox tànkam ñibbi Daaru Xudus te boobu moom mooy xalifab sëñ Tuubaa xoolal loolu ni mu amee solo ak jamono ni muy doxee fi doon nii nga xam ne ñu bari ci sàngi fi mu doon nii mën nañ laa romb ak sa oto ngeen bokk fu ngeen jëm waaye dañuy continuer ba nga àgg ñu la fii nga jëm si woon waaw nga xam ni yóbbaale la moom duñ ko def ñeneen ñi ci des mooy dangay bokk ak ñoom kër gi yow ci sa bopp la laa jëlale waaye sa waajur ci seen kanam la léppee waaye ñoom ñiy tuy tu tànk nga des ak ñoom ci kër gi benn sat duñ la ko defal duñ la wax baay diw duñ la wax maam diw dañ lay sàllalu di la wan la ab taalibe dong nga fi doon dara te taalibe ci ci yëf yi la bokk mënu cee ñàkk waaye am nañ ci wàccuwaay waaye nga xool njàngale mi ci sëñ Moussa def bi mu ñëwee foofu fekk sëñ daam ñëw sëñ Mbàkke bu sa ñëw te indiwuñ oto moom mu doon xalifab sëñ Tuubaa moom mu jël tànkam dox jël otoom jox leen ni leen na leen yóbbu ngir jëmmi sëñ Tuubaa ji ñu àndaloon moo tax mu leen di warmaal sëñ Tuubaa lay sedd ci ñoom ndax waa juróom lañu àndaloo bi Aliou Bey ñëwee ci sëñ daam wax ko ko ni ko sëñ Modou kat daa wax ni naa la yóbbu yàgg sëñ Mbàkke sëñ daam dañu ko demal yóbbu sëñ Mbàkke ndax moo ma gën a jege sëñ bi Aliou bàyyi ko fa ñëw wax ak sëñ Mbàkke bu sa ni ko sëñ Moodu daa wax ni naa la yóbbu yóbbu sëñ sëñ daam mu ne ko demal yóbbu sëñ daam ndax moo ma jiitu ci sëñ bi sëñ Mbàkke bu saa gën a bokk ak sëñ bi ci wàllu deret waaye sëñ daam Abdourahmane la moo jëkk a kenn ku ne ngi sédd boppam ci sëñ Tuubaa rek tax foofu problème du fa juddoo ndax jëmmi sëñ bi rek lañ doon xool moom lañ séq moom lañ warmaal kenn ko ci noonu loola aw jàng nañ la woo xamante ni ñu ngi koy ñu ngi koy bàyyi xel mu amaat ci bind ci dundi lu mag ñi lu ñu war a jàng bàyyi ko xel bu baax a baax soxna Fat Ja mi nga xam ne mooy taawub sëñ bi sëñ Mourou Moussa ñëw na fa bi muy gunge sëñ Moussa tànk bu sëñ Moussa jéggi mu comp ko def ci musóoram ci kii bi mu yor mbalaan mi mu yor tànk bu sëñ Moussa jéggi tey ku ko defoon sa doom doomi bàyyi ay duguri saraf sa doomi bàyyi ju jiitu nga topp ci gannaaw tànk bu mu jéggi nga comp boo ko defee yow la journal yi nga xëyee suba waaw te lu ko dal ci at ma itam yow lañ koy tuumaal waaye moom gis nga ko muy comp bañ àgg ci oto bi sëñ Modou dugg ci oto bi mu ni nañ indi paan tibbal ko pënoy oto bi mu ni pënoy oto yii nga xam ne moo taawu doomi sëñ Tuubaa yi ba ba lalut suuf moom da koy barkeeloo nga xam ne foofa la koy def lu ko waaye tawat ca lay comp jox la ni la boo demee xooj ko naan ci sangu ci moom boobu gis-gis lañ amoon ci seen biir boobu boobu fonkante lañ amoon ci seen biir sëñ son yi bu rek nga xam ne soxna moom yi ñëw na fa boo xamante bi soxna moom yi dem tànk soxna moom bii bi mu njëkkee dañ nañ ko ci këppal ak paan nga xam ne bu toogee ba mu yàgg day ñëw këppal ci paan gi yër tànk bi delluwaat ko barkeeloo ngir doom yi suñ tuwaay ji jànk boobu yi mu jog yi dem xam ne bu ko nammee moom lay ñëw di di ko xool yooyu yëpp doon ay bind yoo xamante ni nii mag ñi dañ ko daan bàyyente xel seen wér Cheikh Mouhamadou Fadal am na boo xamante ni daa wax sëñ Abdou bi ni ko bu subaa danaa fa ñëw xëy otoom paan sëñ ma roq yi bu sa xëy si ko daal ni ko ah mbàkke noo def mu ni ko ah, demukaay gi dee paan mu ni ko si ah, sëñ Abdou sab nawle te yaa ko ne woon danaa fa ñëw sëñ Fallu ci këram gi la doxi ba Darou Rahman 6 kilomètres yoo xam ne da koo dox ngir mott li baat boobu yi nga xamante ni waxoon na ko ni ko danaa fa ñëw boo doon yi dañuy xëytal ni ah sawaay di moo gisul xam ne dikkuma rek nga gis ni kon ay bind ngi ñooy yoo xamante ni war na si ko bàyyi xel bu baax a baax muy ay relation yu rafet yoo xam ne mag ñi dañ ko doon dund Cheikh Mouhamadou Fadel xëy si na bis sañ Mounou Sa boo xam ne daa xëy ñëw fekk ko ci këru Daaru Xuddoos bi ni ko ñett laa bëgg ma ni galas du ma ci doon dara mooy am néeg akob lal ak soxna ci biir tey tey tey tey jii la jamono gën a dox waaye ku ko waxoon sa doomi bàyyi da lay ree ni la saa yi da ngay font xamu fu jamono toll xoolal ci jamono booba mu xëy si ko ni ko ñett laa bëgg tey am néeg bu bees tàq akob lal ak soxna tey tey ma ne galas du ma ci doon dara sëñ Moussa benn sart la ko ci tegal mooy boo ma nangu leen ni taalibeeb sëñ Touba la lii leen sëñ Touba di jur jur taxut waaye boo ma nangu leen ni taalibeeb sëñ Touba la danaa la ko defal sëñ Fallou ni ko nangu na ay néeg yu bees suñ fa doon takk soxna ab sa turé doon fa doon ñëw sëñ Moussa yanul benn néeg ñu yóbbu fa sëñ dan xariloo mi demoon Gàmbi jëndal sëñ Moussa ab lal bu rafet lalu nikkeel bu weex sëñ Moussa jël bu yóbbu fa ca ñu jël maam say faal rakk soxna jeeye sëñ Moussa ko yoroon soxna Dieye moom sëñ Moussa Fall sëñ Moussa ko yoroon rakkam ju ne ci biir kër gi maam say Fall moom la sëñ Modou léemu yóbbu fa mooy ndey sëñ Abo mii doon xalifa sëñ Fallu tey di bind yu bees yoo xamante ni jamono war na koo répété war na koy fàttaliku war na koy jàngal ndaw ñu koy bàyyi xel ci dundin rafet woo xamante ni mag ñi doon nañ ko dund di ko jëfalante seen biir sëñ Fallu ñëw na seet ko foofu ci kër goog yi bi mu ñëwee fekk mu ne ca wana ko di bind mu nuyoo bëkk néeg bi mu ne ko sëñ moo doon ci biir dañu ko demal yëglul ma te ku ne xam ne ni juróom benn weer lañ magante waaye demal yëglul ma la ko mu dem sëñ Modou ni ko nekkoon maa ngi ñëw waaye laaj ko attaaya ak kafe lu mu ci soxla nga jox ko mu dikk ni ko sëñ Modou nee na attaaya ak café loo ci soxla sëñ Fallou ni ginnaaw sëñ Modou tudd na yëpp mu ne ko ne yëpp ñëw indi yëpp nee ma indi kafe gi tàngal jox ko samar baraada bi teg ci mokras bi ba baraada bi bax te sëñ Modou ñëwut ne sëñ Fallou suukaral boppam xel li daal di xool portement bi sëñ Modou daal di wékki jàlla bi sëñ Modou sa daal di sol daal ni ki mu àndaloon nañ dem ñu jóg ànd ànd bu rafet noonu lay mel noonu lañ koy jàng ci biir mag ñi muy dañoo bokkoon li fi ne bokk lépp ne bi muy dem ba bay tolloog foofu ko ñu këru mag gi moom ndax boobu mu fekk sëñ Moussa ci këru sanc gi ñu tolloog këru mag moom gi ne mu ni bëkk néeg bi taxawal ma ñaanal tàllal mu tàllal ne mu ñaan mu ñaan ba mu yàgg mu dagg ñaan nga daal ni Muhammad Muhammadu Fadal maa ko daloom xel kii ma jóge kuñ ni mooy sa borom barak bi sa bàyyi xaw ma fu la lor di jóge kii ma jóge ku ni mooy sa mag borom baraag bi di sa bàyyi xaw ma fu la lor di jóge daal di continuer dem loolu mooy bind yu rafet yi nga xamante ni ni mag ñi doon nañ ko dund seen diggante muy bind yu mat a bàyyi xel yu am solo nga gis itam jikko ju rafet ju ci ñoom sëñ Modou Xabaan dafa wéradi yónni ab jarbaatam sëñ Modou Xadi ni ko demal ci sama nijaay boo demee ne ko na ma ñaanal sama yaram dafa xaw sutat ci maam Thierno mu ñëw fii fekk si ko Darou Moukhty bi mu ñëwee wax ko maam Thierno dañu ko ndax sëñ Moussa yëg na ko wala cërub sëñ bi ni ñu koy delluwaate te sëñ Moussa léppam maam Thierno moo ko defal lépp waaye nga gis cër bi ñu koy ak samp dara jàll ko ak wan nit ñi ci leen ni leen moo fi kóotaakoon sëñ bi mu ne ko ndax yëg na ko sëñ moo xam ne ko ah ko de man ci yow la ma jëkk yebal mu ne ko boo demee nee ko na yeble ci sëñ moo fi wuutu sëñ Bamba bu ñaanee ñu may ko bu tinoo ñu tin ko loolu xolub doomi soxna du ko génne xol bu set wecc moo koy génne nga xam ne ay bind la yoo xamante ni nii yii xew léegi léegi la ko jamono indi waaye mag ñi xamuñu ko woon mag ñi dawuñu dawuñu dund lool mu desaat kërt kërt yi nga xamante ni nit ñi ñu ko daw jëm ci am po ba pare di tuddoo sëñ bi ndax mag ñi xamoon nañ loolu wala ñeme woon nañ ko ñemewuñ ko woon làmb ji léegi da ngay gis mbër muy xaacu sëñ Tuubaa la yaakaar nga gis ña ko daan di ko jàppale ci naan sëñ bi la yaakaar nga gis ay partenaire am ak fans yépp dañ koy jàppale ndax ni ab murit la murit ga taxu koy daan doole boppam a ko may jël ba te bu noppee am doole xam ni sëñ bi taxut woon muy daan sëñ bi fawut faluwut ëntëg koy fa waa këram mi jàngalewuñ am na mel ni mbërum làmb mu tuub ab chrétien la woon daa tuub dugg ci lislaam tuub jaayante doonu murit gaa yi di ko cóogle meeb ko indil ko sëñ blaat ni ko kii daal daa dugg ci lislaam waaye yoonu mu a ko neex waaye day bëre dañoo bëgg nga ñaanal ko muy am ndam sëñ blaat ni leen yóbbu leen ko ci jumaa ja mu siyaare bu pare ngeen yóbbu ko ci armée su ngeen pare ngeen ànd ñëw ñu dem barab ba siyaare jóge fa dem jumaa ja wëndeelu del siwaat bi ñëwee sëñ blaat ni ni ko ñëw nga mu ni ko am mu ni ko mbooleem ña tëdd foofu mel mbëra leen fa daaneel te tekkeegul ngembam yow na xawma nooy def ak moom foofii la sëñ Tuubaa ak njabootam foofii la mag yi sëñ Tuubaa yi nekk lii xew léegi yoonu sëñ bi néew ji po mu bari mii ak pecc meeg yaataa yombe ji ba pare ñu bëgg koo gàcc sëñ bi ndax sëñ bi dana ko nangu ndax sëñ bi dana ko nangu loolu mat naa laaj question la boo xamante ni kenn ku ci ne war nga ko bàyyi ci sa xel nañu bàyyi xel sëñ bi bu baax a baax bàyyi xel mag yi sëñ bi bu baax a baax sëñ bi nag li sëñ Musaa Ka di wax ci moom rek Eh, ku doo nit doo jinne doo malaat bokkoo ci ka inaatullaahi doo musaak may gi lépp xañ na ci waaye ndax dana nangu lépp seeb du xuddoos mii moom maam Cerno Birahim mii nee na dégg na sëñ Tuubaa wax ni leen jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla sama jaamu gu rëy gi ngeen di wax saa boppa tax te doyu ma kon kooko wàccoon na ak nit ñi yar na leen ci jikko yu rafet yoo xamante ne ni mag ngay bàyyi xel bu baax a baax jikko yooyu yooyee mag ñu yoroon nag ba léegi am na ci sang si ñoo xamante ne nii jikko yaa ngi ci ñoom soo ko xoolee danga ko gëm waaye dañ ko nettaliwul ca barab yañ ko war a waxtaane léeg dana am ay bind yu ma neex yoo xamante ne nii toujours damay bëgg nit di jot Sëñ Abdou Khoudoss mi wax nañ ni bi Sëñ Abdourahmane nelawee am ci ngeen ci taalibe yi ñoo xamante ni dañoo ñëw ci moom bëgg a yeeslu dañ leen delloo leen fa ngeen newoon su fekkente ne nii la fa jëlee Abdourahmane tax ngeen jóge fa loolu duma fi ba su fekkee da ngeen ne daa bàyyi ay gone waa këram mag saa waa kër kon léegi ngeen jàll fa ne loolu tali bi yëpp war nañ koy dégg war nañ koy bàyyi xel su fekkee yàlla rek tax ñuy jaayante déplacement beeg jot jot ju bari fenn fu ne nga jébbalu fu amul njëriñ am na ko ko sëñ waxoon sëñ Blaat da waxoon benn waaye ñu ko diw mu ni ko mbàkke mu ni ko sa wartu wartu jii ngay def ba ko waame wuy dotti da ngay taaj sa bool benn barab mu fees waaye boo dee def fu xebe ba nga taaj fa sa bool da ngay tooy te doo am dara bool bi benn barab yooyu dafa mat a bàyyi xel baax a baax a baax a bokkoon na ci jikkoy mag ñi mooy fonk seen kàddu lépp luñ nar duñ ko wax sëñ Moussa nag daa wax ne as gor day moom kàddoom wala kàddoom moom ko ki moom kàddoom mooy du yëkkati ci baatam mukk lu lu mu naru ki kàddoom moom mooy lépp lu mu wax lu mu nar lay doon nee na nit ñëpp mënees na leen a sol ci menn mbedd waaye mbeddum teraanga lay doon mbeddum teraanga rek ci nga mën a jiitale ñëpp waaye képp koo toroxal tuxal nga ko koo teral tëral nga mag ñi lii lañ daan dund suñ leen jegee gëstu seenu dundin looloo tax seenu dundul barkeel saadatu daare ni la leen suñ suñ borom defal adduna jii ñuy ngërte ngërtee àdduna amut solo sëñ Moussa nee na àdduna caayi ñoor la ju amutu geñoo ko ku ko solit du rafet caayi ñoor gu amutu geñoo nag boo bebaroo ba defee ni kanam gi rafet na kanam gaa ngay suut gannaaw gaa ngay tas nit du ko sol ab dof rek koy sol te dof bu ko mën a sol du jekk ndax nee na àdduna fekku leen ko jag te mënu leen ko jagal te du jag seen gannaaw maam Thierno Birahim ne àdduna ñetti fii la mooy fii la juddoo fii la newoon fii lañ ko rob fexeel ba fii la yooyu rafet mu ne àdduna ci rëdd rek lay mujj fexeel ba la kenn gën a rafet ay rëdd loolu buñ ko bàyyi woon xel dara duñ ci ñaw dara dara dara duñ ci ñaw nga gis mag ñi seenu doylu ak seen wakkilu ci suñ borom nga xam ne bàyyi woon nañ xel yàlla ci seen alal dara dara du tax ñu ñaaw ci waxtu wu ci ne lu dikk mën nañ koo delloowaat ci suñu borom ndax loolu leen sëñ bi jàngaloon sëñ bi daf leen waxoon ni leen ne liñ leen di jox te sama jëmm tax na ko nangu soxla su mu fa fekk def ko ci lu ca des jàmm delloo leen ko ci jàmm doon dund mosuñoo denc àll dawuñu denc dara lu dikk dañ koy joxe loolee nag ba léegi am na ci jikko yoo xamante ne ni ba léegi mi ngi des nit ñaa ngi ko yor waaye dafa tasaaroo wares na ko tasaare bu baax a baax a baax te di ko fàttali nit ñi bu baax a baax a baax maam Thierno Darou Marnaan ñu ngi may nettali wax jum wax xam ne juma marqué la ñuy wax ni bi sëñ Cheikh Awa Balla nelawee daa am ci bokk yi ku ko wax ni ko addunaa ngi leen di teg bët mu ne ko ci lan mu ne ko ñëpp nee nañ da soow da ngeen xuloo mu ne ko ah xuloo di duñ ko def mu ni ko ah nit ñi de wax nañ mu ni ko déedéet duñ ko def ndax dara luy tax ñu def ko fi amu fi ndax Cheikh Awa Balla barke ma fi newoon ak alalam ak taalibe barkeem ku ko amoon am nga ko tëddeetoo ko ñàkk ku ko amut yaa xam kañ koy am ndax dem na alalam lislaam a ko séddale taalibe yi fu neex waaye na fa jublu loolu bu bari woon fu kër yi mi jib ndax bari na kër yoo xamante ne nii miraas a ko tas te yooyu ay lecture la yoo xamante ne ni nit ñi dañ koy def mag ñi ku mënoon a dimbalee ngir yàlla la mooy waxtu wu ci ne lépp lu am ndimbal lu ànd ak sutura lay doon ndimbal loo xamante ne nii aw làmmiñ du ci topp gannaaw yu yoo xam ne dañ ko daan jàppalante kon lii ay bind la yoo xamante ne ni ci dundu mag ñi mënee su ko jeexal waaye ay bind la yoo xamante ni nii war nañ koy fàttali bu baax a baax di ko bàyyi xel te di ko jàngal sunu njaboot problème bi ñu am nag noonu mooy distance bi am sunu diggante ak sunu njaboot fi mu toon suñ kër yi yëpp boo ci duggee li yàq indi problème bi mooy ndabul mag ñaa ngi nii ndabul gone yaa ngi na leen léegi gone yi lekkin mu baax sa xamatuñu ndax dañ leen di ber nañ leen di bere ci seen ndab noonu lañ leen di bere ci lépp te communication yar communication la mag ñi bi ñuy bokk ak seenu njaboot di di sukk di lekk dañ ci daan communiquer ak ñoom pour yar leen mooy boo xoolee ca kaw ñun la sëggal soo defee nii sa loxo ñun la dindi dëstandiku bi nii mag ñi dañu la daan wax ni la booy lekk dëstandiku deret ngay lekk loolu xel mu ko ne moo gaaw a teey moo tax ñu wax ko loolu ngir mu moytandiku waaye addis ba lañ ko bëgg a jàngal te xale bi xamagul nasu addis bi léegi dañuy xool ay pexe yan lañ ko mën a jaarale ba mu xam li muy tere ba keroog muy màgg ba xam nasu addis bi bi nga màggee na ngay door a xam ni ndekete xaddis ba lañ la doon jàngal mooy bi yonent bi sallallahu alayhi doon jàngale ni booy lekk sa mbàq gi na ko xaaj ñetti xaaj benn bi na ko def ñam bi ci des nga def ci ndox bi ci des nga def ci ngelaw ginnaaw gone xameegul loolu nag dañ koy lemuloo mu lem mbàq gi tëdd ci bu tubbee tuuti day suur soo jógee taxaw mbàq gi taxaw nga xam ne réego waaye ñemewoo sukka loolu la ci mag ñi jubluwoon loolu bàyyi xel bu baax a baax mag ñi daan weye ba ci santé sante wér gi yaramu gone gi dañ ci daan weye dañ naa la gone bu bu maccee sump timis boo boo ko yàbbee bu ci sa nijaay jogee day faatu gone dafa bëgg mbokk waaye xamagul danse ba ci nekk danse bi ci ne mooy bu sexee sump bi gone daa gaaw a nelaw mën naa nelaw te bu ko mën na ko indil problème ñu wax ko leen ngir mu moytu ko ak naa la socc guddi ku am nijaay du ko def booba lamp amut dara amut mën ngaa sax socc bi ba ba soññi sa bopp ci sàkket bi sam siiñ foddi ko ñu wéew mburu mu wow dañ ko daan tere gone daa xamagut nu mu koy lekkee moo tax tey bañ siiñ mi xotti ko ndax mburu mu wow moom mag mu sàggan sax boo ko yëy sa siiñ mi te xotti ko lay def ñu bañ gone problème yooyu dikkal ko ñun ko mburu mu wow gone koy lekk da jox yi teeñ mu bàyyi ko ndax daa ban la koy jaare ba mën koo jëfandikoo te am siiñam du xottiku ndax woowaay bi yooyu yëpp fi mu doon ay bind la yoo xamante ni mag ñi dañ ko daan jëfandikoo bu dee ci kër yi ci wàllu éducation da gis ni mag ñi daanañ jëfandikoo ci diggante gone yu góor yi ak jigéen ñi ndax benn mag ñi bu ñuy dem tool fi la ñuy bàyyi gone yi te bëgg nañ gone yi seen diggante ñoŋ ndax lislaama leen ko sàmmuloo te ñoom mënuñu bu ñuy dem jiital ñëpp yóbbu ñu ni gone bu jigéen gone bu góor saa yu la gone yu jigéen dóoree dallu càmmoñam da ngay yomb ba léegi ci ñun ñi am nañu ko ci gëm ñoo xam ne boo yoree aw dàll boo ko wutee mu daw wàcc la fa arme la bu ñu wutaloon gone gu jigéen gi ngir mu mën koo gànnaayoo ba bu doon sàmm itam boo dawee wuti ko bu yëkkatee dàll wi nga mucc bu ko defee dana sàmmi ba di siwaat ci kër gi te jenn loraange du ci am bu dee kër gi ñu ni ko ak bale ndax bu geesoo dana gisuk bale xëy na kër gi mënoo foo jëm soli dàll waaye foo geesu seen bale gi yooyu yëpp ay arme la yoo xamante ni mag ñi dañ ko dëppale woon ak njàngale yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mën a sàmm seenu njaboot ci diine sàmm leen ci ngor fexe itam ba lépp loo xamante ne nii ngor daf ko seexlu lislaam daf koy tere bokkut ak njàngalem sëriñ bi ñu yar leen ci loola. lii ay bind la yoo xamante ne nii buñ ko doon topp du jeex waaye faaw ñu dellusiwaat ngir ñu mën a ràccal suñu bopp ngir ñu mën a mucc faaw ñu dellusiwaat ci njàngalem sëriñ bi faaw ñu dellusiwaat ci yër téere yi sëriñ bi ne li ñu naxe nag mooy dañuy wax ni sëriñ Tuubaa deesu ko xam ciy téere waaye ndax xam sëriñ bi intéressé nañu xam li sëriñ bi bëgg moo war a intéressé waaye xam sëriñ bi moom warunoo intéressé sëñ bi teel na noo wax boppam xaaba an maqaami si wal baaxil xaddim doo ko xam ginnaaw doo ko xam nag bu ci sonn demal ci li mu bëgg li mu bëgg ci téere yi la ko def kon sëriñ bi faw ci téere lañ koy jànge moo taxoon mu wax ni digal naa képp ko aju ci mën nga jàngi safara tey diine warlool naa leen nag bindal leen téere yi ngeen koy jàngi kon sëñ bi wàccoon ak ñun liñ ko bëgg a ci diggante bi yoonu sëñ bi newul képp ku fi nekk nag di yaataa yumbe di sàggane sa dund ba sun borom dikk da nga xam ne sa yoon bokku ndax say bokk war wëri jàpp la yeew la ba nga ni ngodd dikk li jëbbal la sa borom saa yoo at say bokk lay yeew ba nga ni ngodd ñëw ni yàlla ki la daan tooñ a ngi nii su ko neexee mu jéggal la bu ko neexee mu jëfandikoo la neen te damay wax ni bu ñu diw daa dër bopp dañ koy jay yàlla mooy ki dëgër bopp ndax amut kilifa kenn yilifu ko te lépp lu màtt dana ko dagg lu mu la wax ni la danaa ko def dana ko def Sëriñ Abdou Khadir daa am ku ñëw moom ni ko damaa bëgg nga firil ma alxuraan Sëriñ Abdou Khadir ni ko ku la firil alxuraan mu ne ko mu ne kullu nafsin saa'iqatul mawt gëm nga ko mu ne ko ah loolu kenn nattableetu mooy ku judd repp nga loolu moom kenn nattableetu si Abdou Khadir ne ko léppi alxuraan noonu la mel léppi alxuraan rek noonu la mel ni kullu nafsin saa'iqatul mawt doon ni dëgg loolu la mel képp ku suñu borom ni danaa rëq sa ndigg suñu borom dana rëq sa ndigg te kenn du ko saafara kon nañ dellu si waat ci jaamu yàlla dellu si teg ko ci sunna te weetal sëriñ bi jàpp ko bañ ko booleeg dara sëriñ bi mat nañu lépp mën nañu féete fépp li gaal gi attan moom duñ ko xam waaye bu buñ ko jéem a natt noonu nan leen ne ci li borom gaal gi bëgg buñ ko defee danañ mucc tey mucc ëllëg mucc ak sunu njaboot wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi jéggalu bu baax a baax xam naa waxtu bi xaw naa xaabaabal waaye ñoo ngi koy jéggalu bu baax a baax in uridu ila al islah ma sataat wa ma tawfiq illa billah da noonu suñu borom boole dimbali boole nu sutural li ngeen yéen ci liggéey bi suñu borom def ci lu kawe njort wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Ahmadou njaay Ngiraan ci waxtaan woo am solo wi nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey jii nii mu jëm ci mag ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak ni nga xamante ne noonu noonu lañ doon dundee ak dind yi nga xamante ne moom lañ ñu fi bàyyil te ñu war cee jaar yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te yàlla bàyyi la fi kàttanal la. yokk sa xam-xam ba li nga yéene liggéey ci yoonu Sëriñ Tuubaa bi yàlla may la nga àggale ko sa njot xam naa ne waxtu yi moo ñu xaw a dab ba tax am na ay laaj yoo xamante ne sax jëmoon na ci waxtaan wi waaye xam naa ne dañ ciy tànn rek lu mat benn laaj wala ñaar laaj su ko defee sëriñ bi tontu ci naka noonu tamit laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiq moom tamit dañ ciy tànn rek lu mat juróomi laaj su ko defee tontu ci ndax waxtu yi moo xaw a li nga xamante ne moo des ci yeneen laaj yi bu soob yàlla bu fekkente ne waxtu ko may ni ko su bu subaa incha allah dinañ kon dañuy jox ñi nga xamante ne ñoom méngoo tontu laaj yi fiqi rek su ko defee ñu tontu lu mat juróomi laaj ci laaj yi rek su ko defee sëñ bi mën a tontu ñaar laaj ci laaj yi aju ci waxtaan yi su ko defee ñu mën a yëkkati jotaay bi. ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah inspecteur Fallou Seck incha allah moom lañu fas yéene daral mu fas yéene waxtaan ak lu jëm ci daaray alxuraan yi. kon ñu jox kàddu gi ñi nga xamante ne ñooy tontu lu jëm ci wàllu wàllu fiq salaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa sayyidina muhammadin amin xam naa day njëkkante waxtu yi ngir bañ a guddal sëriñ bi ginnaaw ban nuyoo da dara la baax mbokk mi nee na day laaj ndax ku dajale ay tiflitam ci biir gém-gém ba mu bëri mu wan na ko ndax dana yàq kooram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخير خديمه أجمعين ku dajale ay tiflitam ba mbari mu boole ko wann moog laaj ba njëkkoon a jàll ci ko wann xaaxtandikoom ñoo bokk benn àtte kooram du yàqu insha allah jërëjëf kii nee na ndax bu sa mbokk faatoo am ko la jaale ngir ne yow la xam ndax loolu ma lay jox na ndax daggan na la ma dégg xam ne sa alal la jox am sañu koo jëfandikoo voilà. waaw su fekkee su fekkee moom lim joxe da koo joxe ngir ki faatu mel ni ni ñu aadoo ñee nangu njaal ma fan toog fa la ko joxe kon dañuy jàpp ne alal la joo xam ne ki faatu moo ko fi bàyyi moo tax dañ koy miiraas waaye su fekkee yow ci sa jëmmi bopp la xam nag jox la ko nga xam ne jotewut ak dara njaal ma daggan na rek na ndax koy miiraas am kuréer ba miiraas ma jàllee mu feeñ ndax day ñàkk walla dañ faaw ñu jox walla maanaam kii miiraas bu fekkee dafa am koo xam ne daa manqué ci ñi war a doon ma xóot la ku fi nekkul su boobaa kon ñii doon dañ leen di laaj su leen neexee ñu bañ a miiraasagul bàyyi ba xam ca kooka dara wala ba toog li ñu tudde gën jaay yàggi ab dund maanaam diggante bi nga xam ne daal buñ ca àggee ñu mën ne faatu na suñu defee noonu baax na suñ demee ba àtte ne faatu na ñu miiraas ko bu leen neexee nag ñu ne dañ koy miiraas léegi waaye su boobaa dañ ko fay bàyyil ab cër ab cëram ba mu a am te képp koo xam ne bu fi nekkoon yow doo doonlu kon bu ñu miraas doo doon ndax mën naa am mu ñëw moo tax képp koo xam ne bu fi nekkoon sab cër day wàññeeku kon bu ñu miraas yow sab cër day wàññeeku ci misaal su fekkoon kiréer doom la baayam nekk fi ku ne xam na ne doom bu fi nekkee cërub baay dana wàññeeku ndax bu fekkee dafay nekk doom doom sudusub kese kese lay am te bu fekkee doom amu fi day am sudus ba noppi xaaraatu des léegi nag bu fekkee ki réer kon doom la cër bi gën a néew muy sudus bi kese kese lañ koy jox su dee ci misaal ki doom la te sët moo fi nekk ku ne xam na ne doom bu fi nekkee sët warta dond kon sët bi fi nekk bu ñu miiras du dond ndax ki bu feeñoon tey du dond moo tax kon daal su leen neexee ñu miiras waaye dañuy topp la gën a wóor mooy dañ koy wàccal ab cëram ba noppi nag kenn ku ne ñu xool ndax bu fi nekkoon nooy donde su fekkee bu fi nekkee doo dondu yow daanu nga doo dondu su fekkee bu fi nekkee sëb cër dana wàññeeku kon ñu xool cër ba gën a néew ñu jox la ko nattale na mi ngi fi ni mu waxee nag nga xam ne dañoo miiras ba àggal te defewul noonu kooka ñëw kon benn ñu tas ko miiraasaat ko wala kenn ku ne ñu jël ci moom dara ba mat wàllam ñu jox ko ko wallaahu a'lam bi leer na gis ne borom ñeenti ngir yi dañuy far di wuute muy laaj nag wuute googu lu ko faral di lu koy waral. wuute dafa ànd ak diine ànd ak xam-xam mënta ñàkk ndax li ko waral mooy ñiy gëstu seeni xel tolloowut delluwaay yi ñuy gëstoo tolloowut xiyaasukaay yi nga xam ne ca lañu natte tolloowut bii ay yi nga xam ne moom la ñuy dundee maanaam kenn ku ne réew mi muy dundee bokkut ak moroom te loolu da ciy jeexital loolu yépp nag moo tax faaw buñ gëstoo la génne teg ko dana am ay wuute du mën a ñàkk moo tax wuute gi tàmbalee wut ci borom ñeenti ngir yi saxaaba yi seen jëmmi bopp wuute nañ ci ay masala yu baree bari ba ci alxuraan niñ koy jànge sax dañ cee wuute ci lu bari kon su fekkee ki ko laaj gëstukat la mën naa xool al islaam aqidatun wa sariha muhammad sultoot sayxul ashar bu yàgg moo ko def dana fekk mu leeral ca lu bari ci loolu jërëjëf mbokk mi nee na da doon sangu waaye ndox dafa dugg ci biir noppam te yëgoon ne maanaam ne jàll na waaye li mu gën a jàpp mooy jàllut ndax nee na day fay bis boobu walla déedéet ndegam moom yëgut ne jàll na te di njortam gën a dëgër mooy jàllut du fay bis boobu day jàpp ne jàllut rek kon daa mel ne loolu lañ fi indi woon tey laaj insha allah rabbi danañ gëstu dugal benn sëriñ bi kii nee na ba tey ci laaj yi fiq yi la bokk nee na la ku la bëgg a ku la bëgg rey boo ko je ku la bëgg rey nga jag ko te soo ko bàyyee mu rey la ku la bëgg rey nga jekk ko te soo ko bàyyee mu rey la jàng nañ ko ci asxalul masalik asaail wal muarib mu wax ne su boobaa su fekkee am nga yaatu man nga koo xupp ne ko boo ma jéemee rey dinaa la rey da ngay def noonu soo ko xuppee taxul mu bàyyi nag nga rey ko su fekkee dalaa song songin woo xam ne amoo yaatu sax di ko xupp kon boo ko mënee rey da koy rey wallaahu a'lam waaw ba tey kii ci laaj la kii nee na ndax gone gu mokk alxuraan nekkul mukallaf maanaam masoorugul waaye xamewut fayde julli ak sunna yi xam ne liy defar julli ak li ko yàq xamu xamewu mu xamu ko ndax euh, naafile koor yi ndax mën na koo jiite walla waaw su fekkee xàmmee na làpp su fekkee xàmmee na làpp mën naa làpp nga xam ne wóor na ko ne bi mu jiite moom taxul sobe mën naa jiite naafila su dee farata nag moroomam rek lay mën a jiite maanaam kuddul mukallaf waaye du mën a jiite mukallaf jërëjëf sëriñ bi kii nee na lan mooy dëgg dëgg dëddu àdduna la bëgg nga leere ko ko alquran boole na ko ci ñaari baat mooy li kay la tasaw am ma faatakum wala tafraxu bi ma aataakum ki dëddu àdduna mooy ki nga xam ne ab xolam daray àdduna nekku ci nga xam ne amaana loxoom ay loxoom àdduna nekk ci bari lool waaye ab xolam amu ca soxla ba tey safaan ba mën naa am koo xam ne amul lu toll ni pepp sarra ci àdduna waaye ab xolam bëgg àdduna lool moo tax sëñ bi waxoon ko ca masaalikul jinaan ne dëgg-dëgg dëddu àdduna mooy nga génne sab xol ci àdduna ba nga xam ne loo ci am doo ci tiit ak a jàq moom ñàkk ko nga yemale woon loo ci ñàkk moom itam doo ci maanaam loo ci am doo ci bég ak a puukaréwu waaye loo ci ñàkk it doo ci tiit ak a jàq ndax mook am nga ak ñàkk ga nga yemale wallahu a'lam jërëjëf loolu lañ fi ne woon ci laaj ja'alanallahu min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aouzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim euh, bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, di am mbégte dellu si ci jataay bi di sant sunu waxtaankat bii nga xam ne moom la ñu dalaloon tey euh, ci thème bu am solo bii nga xam ne waxtaan na ko fi muy sunu mag ñu baax ñooñu nga xam ne ay royteef lañu ñoo xam ne daal ku leen képp koo xam ne Euh, lii nga xam ne waxtaane ko jàngale ko roy nga ci doo juum mukk kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax euh, mu mel ni ki nag laaj yi bari na waaye dañ ci jukki yenn laaj ci laaj yi nga xam ne moo fi jot a ñëw euh, ndax waxtu bi li ci des bareetul su ko defee mu tontu ci ñi nga xam ne dégguñ seen laaj ñu bàyyi ko ba beneen yoon incha allah sëriñ bi kii laajam bu njëkk nee na cheikh Mouhamadul Moustapha nee na naka la bokkee boroom borom Daarul ci wàlluk ndey. bismillahi rahmaani waaw foofu bu gàtt la muy njaga isa bi nga xam ni mooy doomi Madu Faa Xujja di satub Matar Ndumbe mooy waajur soxna Faati Isa Jóob soxna Faati Isa moo jur maam Cerno waxoon naa ko ci ci biir tam ba may doon développé njaga isa moom yi moo jur soxna xarimaam Diop xarimaam moo jur soxna amintaloo mi jur Cheikh Mouhamadul Moustapha kon sëñ Modou jarbaatu borom daru ba pare muy bàyyam ci wetu ko sëñ naka noonu Modou maam soxna Fall naa ko doomi njaga isa moo jur soxna Fatima Modou maam mi jur sëñ Basiiru mayib bàll itam tuddoon naa ko doomi njaga isa moo jur awa bàll kumba ñuul mi jur Cheikh awa bàll ak sëñ Modou awa bàll tuddoon naa ko noonu lañ demee ci biir ak bokk maam Cerno mooy seen lépp